فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه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 ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa ta'ala ci jàppale ak yenkewal bi nga xamante ne moom la ñu yenkewal ñu nekk jullit bokk ci xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yittewoo di jàng eh, alqur'aan ak sunnaam sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa ta'ala ci jàppandal bi nga xam ne moom la ñu ñu tàmbali téere bi ba yegg ci fii muy di saxiixu imam al bi nga xamante ne moom mooy al-jaami' al-musnad as-saxiix min umuuri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyaamihi gisoon nañ ci kitaabu kitaabu bad'il wahyi ak kitaabul imaan ak kitaabul ilm ak li nga xamante ne dañoo aju ci wàllu laabte mooy kitaabul ak kitaabul ghusl ak kitaabul xayd ak kitaabu tayammum ñu war a yegg si inchaa allahu taala ci bunt bi nga xamante ne moom la yooyu yëpp doon bambastal maanaam ñu ngi ci namm téere yi nga xamante ne ñoom ñooy kita li ko dalee ci kitaabul wudu ba kitaabu tayammum lépp ay masala la yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam dafa maanaam euh, borom borom bi subhaanahu wa taala ko koo sartaloon teg ko ci kanamu bu ñu waree julli moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daan ne kitaabun as-salaah daan ne kitaabun bismillahi irrahmani irrahim ci turu buur yàlla bi nga xamante ne buur yàlla bismillah ci turu buur yàlla arrahman bi nga xam ne mooy aju fees jëllu ji yërmande arrahim mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yaatu yërmande moom imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari rahimahullahu rahmatan wasi'a wa anaara qabrahu bi anwaarihi saati'a wa rafa'ahu fi darajaati al-'aaliyati ar-raafi'a wa razaqahu ridwaanahu ridwaanahu al-akbar as-saati'a moom mu daal di wax mu daal di wax moom daan ne bu kitaabu as-salaa kitaabu julli kitaabu téere as-salaatu julli mu ne kitaabu ndax moom mooy téere comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoo woon ne moom mooy kitaabun mi ngi jóge ci euh, ci ci kataba bi tekki dajale ak boole maanaam baat boobu moom moo tax ñuy wax kitaabu comme ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee katibatul jaysh maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy dajale ni euh, euh, nga xam ne ñoom ñooy contingent bi moo tax ñu leen di wax katiba ndax mbooloo lañ maanaam boo xamante ne mooy mboolooy soldaar yi moom moo tax ñu naan moom moo tax alxariri rahimahullah wax ci maqaamaat mooy mooy maqaamaat alxariri mu ne wal kaatibuuna wa maa xattat anaamiluhum xarfan wa maa qara'u maa kaana fil kutubi ñi nga xamante ne ñoom ñooy kaatibuuna yi maanaam mooy ñawkat yi la ci jublu ngir ne ñaw ki koy def day dajale ay ay ay ay loolu moom moo taxoon kaatibuuna mu ne moo tax wa maa xattat anaamiluhum xarfan seen euh, baaraam yi bindul benn xaraf moo tax wama qara'u jànguñu ma kaana fil kutubi li nekk ci téere yi maanaam nga gis ne kon téere téere maanaam eh, buñ ko waxee kon moom mooy eh, li nga xamante ne dañ koo dajale ci ay maanaa ak ay baat ak ay masala maanaam ak ay njàngat yoo xamante ne dañ koo dajale fenn ba nga xamante ne saa yoo ko bëggee gis foofu nga koy fekk dajale googu ñu ko dajale teg ko benn bërëb lool moom moo tax téere kitaabu ñu tuddee ko kitaab mu ne kon nag kitaabu salaa as-salaatu moom mooy julli boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wuute nañ ci li nga xamante ne moom moo tax as-salaatu ñu koy wax julli maanaam as-salaatu dafa am ñaari xaqaayiq dafa am xaqiqatun lughawiyatun ak xaqiqatun shar'iyya amma xaqiqatul lughawiyya bi maanaam moom mooy ci wàllu làkk bi moom mooy ne dañuy wax ne moom mooy addu'a maanaam moom mooy ñaante loolu moom mooy cosaan bi loolu moom mooy wax ji ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim li nga xamante ne moom la ñu wax léegi bu boobaa ndax as-salaat comme li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nee na wala boog ni alquraan wax dum naan wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum wa salli alayhim jullil ci ñoom maanaam da nga xud min amwalihim sadaqatan tuzakkihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum maanaam na nga jël euh, ci seen azakay ci seen alal yi azaka boo xamante ne da nga leen ciy fellale te da nga leen ciy laabale te nga julli ci ñoom maanaam wa salli alayhim maanaam nga leen yiw ak barke loolu lay tekki maanaam ñaan gi nga xamante ne moom la ñuy ñaan yiw ak barke lool moom mooy as-salaatu ci cosaanu luga maanaam lool mooy moo tax mu ne wa salli alayhim fa inna salaataka sakanun lahum ndax sa jull sa sa sa gi ngay julli ñoom maanaam ñaan gi nga leen di ñaanal yiw ak barke loolu dafay nekk loo xamante ne daf leen di dalal loolu ak dal lay daal di jur ci ñoom wala boog ak jëmmi dal la ci ñoom loolu moom moo tax ñu koy wax as-salaa loolu nag moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu wax ndax maanaam julli nit ki nga xamante ne moom moo koy def su kabbaree ba ba muy sëlmal lépp da ngay gis muy daal di wax ay baat yoo xamante ne lépp day daal di delluwaat ci ñaan yiw ak barke maanaam nga xamante ne bu kabbaree faatiha bi muy jàng saar boobu dañ koy wax tamit suuratu suuratu du'a maanaam soo saarum ñaan gi ngir ne ñaan gu rëy gi ëpp doole ci ñaan yi foofu lañ koy ñaane naka noonu jàng alquran bi ñuy jàng alquran maanaam sujjóot bi maanaam bu ñu rukkooee bu ñu sujjóotee bu ak leneen li nga xamante ne moom la ñuy def yëpp loolu ay xeeti ñaan la te baatu addu'a maanaam ñaan day tekki tamit al ibada mooy jaamu yàlla comme ni nga xamante ne noonu la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne addu'a huwa al ibada maanaam ñaan moom mooy jaamu yàlla te loolu li nga xamante ne moom moo tax mu wax ko moom mooy li borom bi subhaanahu wa taala wax ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum inna alladhina yastakbiruuna an ibadati sayadkhuluuna jahannama daaxirin maanaam eh, na eh, seen borom subhaanahu wa taala nee na na ngeen ma ñaan ma daal di leen di wuyu ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy réy réylu wallif di ma jaamu maanaam di gis ne baatoo ak du'a la wax ñaan leen ma waaye fi li nga xamante ne moom la firee ñaan bi mooy ñu mooy jaamu maanaam ñi nga xamante ne kon woo leen ma te dëgmal ma man yàlla bu ko defee man ma wuyu leen dëgmal leen waaye su fekkente ne nag ñi nga xam ne ñoom dañoo rëy rëylu foñu nekk jaamu yàlla googu duñ ko def ñooñu daañ leen sànni biir na ma daal leen ñu nekk fa di béel maanaam ñu sax fa te dootuñu fa jóg loolu moom moo tax kon ñuy wax addu'a waa maanaam ne baat bi loolu la te am te arab yi tamit xamoon nañu cosaanu baat boobu comme li nga xamante ne moom la waykat bi waxoon ne taqulu binti wa qad qarrabtu murtahila ya rabbi jannib abil awsana wal awsaba wal wajaa alayki misli alladhi sallayta fattaji'i wala ci beneen wax fastamidi nawman ci wala ci beneen wax fastamidi yawman fa inna li janbil mar'i muttajaa maanaam mu ne waaji taqulu binti sama doom maanaam fekk da doon tukki doom ji daan ne yaa rabbi aw yaa rabbi jannib abil awsaaba wal wajaa yow sama sama borom fegalal sama baay bi li nga xam ne moom mooy xeeti coono yi ak xeeti métit yi mu ne ko nag alayki mislil ladhi sallayti maanaam yow it yal na la yàlla delloo kéemuk li nga xamante ne moom nga ñaan maanaam mooy baatu salli maanaam kéemuk li nga xamante ne moom nga ñaan voilà nen fa in fa fa tamit di naw man maanaam yow tëddal gëmmal say bët te nelaw ndax lan fa inna li jambil mar'i muttajaa ndax man mii de am naa foo xamante ne mën naa faa euh, maanaam tëdd sama wàll gi am na foo xam ne mën naa faa tëdd nelaw fa nelaw yu neex maanaam loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ ci namoon mooy tosaan bi waaye boroom xam-xam yëpp rahmatullahi alayhim dëppoo wuñ ci ne baat bi foofu la jóge wala boog foofu rek la jóge ndax baatu as-salaat kon dañuy gis ne buñ ko jëlee ci boobu bunt day nekk li nga xamante ne jëmmi jaamu yàlla yëpp day wër-wër loo ci loolu comme ni nga xamante ne tamit noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ad-du'a huwa al-ibada wala boog ad-du'a muxxul ibada ci beneen hadith maanaam mooy ñaan moom mu yuqu wala yuuru jaamu yàlla mooy euh, système nerveux jaamu yàlla mooy ñaan maanaam nga gis ne tamit bu wax na ne maanaam moom mooy cerveau bi tamit maanaam wala tamit ñaan ci boppam moom ci jëmmi boppam mooy jaamu yàlla maanaam ci kaw loolu kon dañuy gër di julli moom mooy jaamu yàlla bi nga xamante ne moom mooy bi gën a màgg moom mooy bi gën a sax comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci saxiix yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne i'malu wa lan tahsaw wa'lamu anna xayra a'malikum as-salah na ngeen julli na ngeen na ngeen jëf te xam ne mënoo leen a fekk jëf yu baax yëpp te na ngeen xam ne seen jëf yëpp bi nga xamante ne moom mooy bi ci gën a kawe ci gën cee màgg moom mooy julli naka noonu noonu la nekkee <coughs> boroom xam wax ne kon maanaam julli dafa dajale mboolem xeetu jaamu yàlla yi naka noonu noon ki noonu noonu la dajale mboolem xeet li nga xamante ne moom la ñuy sàkkoo jegeen ci borom bi subhaanahu wa taala ndax dafa am tamit ñoo xamante ne loolu moo tax ñu wax ne ginnaaw bi mu jógee ci as-salaatu bi tekki do a dafay tekki tamit <coughs> maanaam du'a du du'a yëpp moom la ñuy wax as-salaat waaye ad-du'a ul xayri wal baraka maanaam ñaan yiw ak barke loolu moom mooy <coughs> moom mooy as-salaat naka noonu mu bokk ci li nga xamante ne moom tamit la wax ne moom moo ñu ñu wax ne foofu la jóge mooy euh, euh, mooy mooy mooy mooy tas mooy maanaam li nga xamante ne moom mooy mooy mooy bu ñuy maanaam bu ñuy wax ne euh, dañuy jubbanti maanaam bu ñuy jubbanti a bant loolu baat boobu loolu lay tekki maanaam ñu ne foofu la jóge ngir ne nit ki baat julli daf koy nekk koo xam ne daf koy jubbanti daf koy wëlbati ba mu nekk li nga xam ne dafa di xocc comme ni nga xamante ne noonu la alquran waxe naan aqimis salaa inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar wala zikrullahi akbar maanaam euh, na nga taxawal julli ndax julli dafay tere wu bon yi niki noonu day tere yi nga xamante ne moom la ñu sëb waaye sikar du tudd fàttaliku gi nga xam ne moom ngay fàttaliku sa borom subhaanahu wa taala ak torox lu gi nga xamante ne moom ngay torox lu ci moom loolu ci jëmmi boppam bi ngay def ci biir julli gi moo gën a màgg jëmmi julli ji nga xamante ne moom la nga moom moom mooy kàbbar yi ak sëgg wax yi ak sëgg yi sëgg yi kese waaye tudd gi ngay tudd borom bi subhaanahu wa taala ci biir julli googu lool moom mooy li gën a màgg moo tax mu ne wala zikrullahi akbar naka noonu comme te naka naka naka noonu noonu loolu tamit dinañ ci ñëwaat insha allah noonu borom bi euh, wax nañ tamit ne euh, as-salah ba nga xamante ne moom mi ngi mi ngi jóge ci li nga xamante ne moom mooy euh, mooy as-salawaani as-salawaani moom mooy ñaari euh, ñaari euh, buum yi nga xamante ne wala ñaari euh, siddit yi nga xamante ne ñoom ñooy téye ndigg maanaam ñu tudde leen as-salawaani maanaam ñoom ñooy nekk ci li nga xamante ne moom mooy ci wetu yaxu yamar kiij gi yaxu yamar kiij mooy coccyx maanaam mooy li nga xamante ne bu nit ki génnee àdduna sax maanaam loola moom du dee maanaam bokk na ci yi nga xamante ne du dee mooy juróom-ñett yi nga xamante ne ñoom ñu dee maanaam yaxu yamar ki ci la bokk te borom bi subhaanahu wa taala ci la saxalee doomu aadama te naka noonu mooy germu doomu aadama te ci yaxu yamar ki googu ci la doomu aadama di judduwaatee maanaam bu ñu tëddee yawmal qiyaama maanaam bu ñu tëddee bu nit ñëpp deewee yaxu yamar kiij gi buy taw ñeenti fukki at yi nga xamante ne moom la moom lay taw ginnaaw bi adduna bi tukkee ci yaxu yamar kiij googu ci la ñëpp di eh, génnewaate maanaam kenn ku ci nekk ñuy saxaat kem ñi nga xamante ne noonu la garab di saxaate ci ak maanaam jëmmum di saxaat kem ñi nga xam ne noonu la garab di saxaatee bu fekkente ne dañ koo jëmbat maanaam dañoo jëmbat graine kii bi euh, doom bi ginnaaw loolu nag ginnaaw ñeent fukki at yooyu nag ci la nit ñi di dekk yawmal qiyaamati jot maanaam yax boobu nag te loolu lëkkale maanaam le fait mu mën a juge foofu loolu lu màgg a màgg la mbax ndax maanaam baatu as-salaat julli di juge foofu ndax loolu moom moo tax mu daal di nekk keno diine nekk ngënk bi nga xamante ne moom pilier bi nga xamante ne bu taxawul diine bi yëpp day mabbu loolu euh, te loolu moom mooy nit tamit bu taxawul diine maanaam nit ki maanaam yaxu yamar kii ji bu taxaw moo téye boo gisee nit mën a taxaw mooy yaxu yamar kii jéego téye loolu bu amul moom ci boppam maanaam day day day mabbu loolu tamit euh, moom mooy li nga xamante ne. Euh, te lenn lu ci nekk nag am na lu mel noona ci moom maanaam mbindeef bu ne am na lu mel noona ci moom te taxawaay booba mooy taxawaayu secret bi gën mag ci secret borom bi subhaanahu wa taala ci mbindeef mu ne loolu nag eh, bu ñu waxee ne as-salaa loolu moom moo tax ñu ne julli moom mooy bërëb bi nga xamante ne ci la secret yëpp di daje mooy place bi nga xamante ne ci la secret yëpp di ballee maanaam te loolu li nga xamante ne moom moo tax as-salaatu kon ñu koy wax as-salaatu mu jóge ci as-salawaan loolu nag eh, naka noonu am na ñu wax ne tamit mi ngi jóge ci al maanaam al musalli bi nga xamante ne moom mooy tekki kii nga xam ne moom mooy al mooy ñaareel maanaam comme ni nga xamante ne noonu la bor noonu la hadith bi wax ne maanaam sahaaba yi radiyallahu anhum naan ah, tajalla nabi sallallahu alayhi wa sallam wa salla abubakar wa sanna umar man radiyallahu ta'ala anhuma maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo jiitu Seydina Abubakar moom moo ci tegu mooy ñaareel bi Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu moom mooy ñetteel bi maanaam ngir ki nga xamante ne moom mooy ñaareel bi maanaam bu ñu nit ñi di rawante fas maanaam ku njëkk ki mooy al mu mujalli maanaam fas mu njëkk wi al musalli mooy ñaareel bi ndax maanaam loolu tamit ba tey day lëkkaloo ak li nga xam ne moom la ñuy wax ab salawaane maanaam mooy ñaari euh, sidit yooyu te yaxu yamar kiij gi maanaam yaxu yamar kiij nag mooy fi nga xamante ne tey bu nit doon sax génn maanaam foofu noonu muy tàmbalee di sax loolu moom foofu noonu yax boobu nekk foofu moom mooy yaxu yamar kiij maanaam tey boo xam ngeen ni fas wi bu ñuy rawante ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk moom day daal di njëkk jiitu ki ci tegu nag moom day daal di tegu bopp bi day daal di nekk daanaka tiim li nga xamante ne mooy yaxu yamar kiicu ki nga xamante ne moom la euh, moom la tegu wala ñaari sidit yooyu di nekk ci di téye yaxu yamar kiici moo tax ñu naan ko almusalli ñaareel bi loolu moom moo tax ki te comme arab yi xam nañ ko ki nga xamante ne mooy ku njëkk ki moom la ñuy wax almujalli ñaareel bi ci def moom la ñuy wax almusalli ñetteel bi moom la ñuy wax almusanni ñeen euh, euh, euh, ñeen ñeenteel bi moom la ñuy wax al wala boog waaw ñeenteel bi ñeenteel bi jàppatuma ko juróomeel bi moom la ñuy wax al atif amaana dinaa ko fàttali ko kon loolu moom mooy ñi nga xamante ne Euh, moom mooy borom euh, borom euh, xam-xam yi rahmatullah alayhim kon loolu moom moo tax ñenn ci ñoom daal di wax ne kon baatu as-salaatu mi ngi jóge foofu waaye nag loo yooyu yëpp nag imam an-Nawawi rahimahullahu taala daf ko dàq maanaam dafa dàq ne baat bi mënta jóge foofu ngir ne ndax du ñuy wax ne ndax ndax bu ñuy wax du ñu wax ne sallawtu sallaytu la ñuy wax waaye borom xam-xam yi ci def rahmatullah alayhim dañ ko tontu ne ko. déedéet loolu war naa mën a ne ne salla sallaytu ndax as-salaatu ndax alif boobu di nekk ci as-salaatu boo demee ci al alquran bu ci al alquran buy bind as-salaatu waaw la koy bindee maanaam day bind saat bind laam bind waaw def alif bu ndaw ci kaw maanaam doog a def taamar boo tabe maanaam kon ba tey ñu daal di gis ne kon loolu dàkkontewul ak ñu mën a wax ne euh, kon as-salaatu mën naa jóge foofu maanaam baat bi ci jëmmi boppam te loolu bu boobaa loolu moom moo tax lenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax ne euh, kon loolu li tax mu mën mu foofu nag mooy ñaareel bi moom mooy baatu mooy xadiisu sayyidina euh, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma nga xamante ne ci kitaabul iman moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala jiitoo moom mooy buniyal islaamu ala xams shahaadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaamis salaa mu daal di ñaareele li nga xamante ne moom mooy julli maanaam ne kon l'islam dañ koo tabax ci juróomi ponk te juróomi ponk yooyu bi njëkk moom mooy baatu seede yi te moom mooy takkook nit ki daa iman muy nelaw mu yeewu muy dund mu dee maanaam saa su nekk maanaam lool day takkook moom ñaareel bi ci def bii takkook nit ki te gën a takkook moom te gën a màgg te yenente bi sallallahu alayhi wa sallama daa iman di ko jiital maanaam ginnaaw bu ñu waxee ci wàllu maanaam ginnaaw baatu seede yi niki noonu alquran di ko jiital comme bi mu naan wama umiru illa li ya'budullaha muxlisiina lahu diina xunafaa lim ci teg mooy wa yuqiimu salaata doogu indi wa yu'tu zakata wa zalika diinul mu daal di wax ne ki nga xamante ne moom mooy maanaam digaluñ leen ludul ñuy taxawal julli maanaam digaluñ leen lu dul bokk ñu gëm yàlla maanaam gëm ko bañ koo bokkaale ak dara te jeng mboole maanaam euh, wëllif maanaam di di kocc wëllif lépp loo xam ne jeng jengal te ñuy taxawal julli te ñuy joxe azaka maanaam boo xoolee daa iman da ngay gis ne baatu seede yi la ñuy jiital maanaam wiital borom bi subhaanahu wa taala looloo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tàmbalee kitaabul iman dooga indi nag li nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu julli waaye gannaaw ba nga xamante ne euh, julli mëneefu koo tudd te tudduñu li nga xam ne moom mooy laab moo tax mu daal di jiital laat gi comme ni nga xam ne noonu la ko alquran waxe maanaam ne nga li mu tàmbalee nii kitaabu salaa lépp dafa fekk ne moom maanaam dafay topp comme ni ko alquran waxe ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa ne yaa ayyuhal ladina amanu iza qumtum ila salaati balaa muy wax faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn ba aaye ba di jeex lépp da ngay gis ne saa su nekk fi mu tàmbalee rek maanaam laataa muy wax waxu njàpp wala boog muy wax waxu sangu cangaayal farata wala muy wax waxu tiim fi nga xamante ne moom la tàmbalee dani soo leen jugee di dem ci julli maanaam kon ñu daal di gis ne laab gi du moom ci jëmmi boppam moo nekkoon jubluwaay bi waaye julli gi nga xamante ne moo cay tegu loolu moo nekkoon jubluwaay bi waaye comme julli gi mënta wér comme ni nga xam ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe gis nañ ko ci xadis sayidna abu hurayra radiyallahu taala anhu mum la laa yaqbalu llahu salata ahadikum idha hatta yatawadda yàlla du nangu julli kenn ci yéen bu fekkente ne njàppam dafa toj mbete xanaa mu daal di jàppuwaat te loolu ñëw na ci beneen xadis bu sayidna abdullah ibnu umar ibn al-khattab radiyallahu taala bu nekk ci saxiixu imam muslim sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa yaqbalu llahu salatan bi ghayri tahurin yàlla du nangu julli goo xamante ne laab jiituwu ko kon loolu dafay daal di tegtale ci anam gu leer ci ne maanaam li nga xam ne moom la ñu jublu woon ci mbir mi moom mooy euh, ci laab mooy loola loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di njëkkee bunt yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci wàllum njàpp ci wàllu cangaayal farata ci wàllu mbërëg ak ci wàllu tiim doog daal di ñëw ci buntu bi moom mooy as-salaa kon bu boobaa dañuy gis ne as-salaatu maanaam julli moom mooy ñaareelu mbir mi nga xam ne moom la ñu doon toppatoo ginnaaw bi nga xam ne moom la ñu toppatoo wàllu ngëm gi kon nag dañ naan ngëm gi dëggal góoru ci lu wér ci ne buur yàlla rek moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki fi ne di def di dindi nekk ki nga xam ne moo jara jaamu te ak njaamam nekk lu wér maanaam njaamam di jariñ ñàkk jaamam di lore te moom mooy ki nga xamante ne moom la ñuy jaamu ci dëgg maanaam lool moom mooy benn ñaareel bi ci des mooy ne yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yabal te moom moo ñuy xamal ana naka la ñuy incarner baatu laa ilaha illa moom mooy loolu mooy wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu bu ñu jugee ci boobu loolu moom mooy almujalli loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi nga xamante ne moo ci tegu mooy almusalli moom mooy julli moo tax ñu tuddee ak salaatu ngir ne mooy ñaareelu ponk bi moo tax ñu tuddee ko as-salaat maanaam loolu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ koy wax ku mel ne al imam al-Jawhari ci as-Sihah ak ñeneen rahmatullah alayhim dañ koy toxal bokk na ci li nga xamante ne tamit wax nañ ne baatu as-salaatu Euh, ci ci la jóge mooy comme masal bu ñu naan saatun masliya maanaam ju maanaam euh, euh, kii bu ñu waaj maanaam bu ñu jegeñal taal bi maanaam masliyatun bin naar maanaam am gàtt goo xamante ne dañ koo jël di ko mis wi ñal ko taal bi maanaam mooy ne nit ki nga xamante ne moom mooy kii julli ngir ne julli dafay jegeñal nit ki boroomam subhaanahu wa taala naka noonu dafay daal di nekk ki nga xamante ne dafay jax ba nit ki di gën a euh, euh, jublu ci borom subhaanahu wa ak di ko màggal loolu moom moo tax kon as-salaatu ñu tuddee ko te moom mooy julli bu ñu xoolee mbooleen maanaa yii nga xamante ne moom la ñu wax yooyu yëpp benn bu ci nekk dafa lëkkaloo ak ak dëgg la ne li nga xamante ne moom mooy julli moom mooy li gën a màgg ci li nga xamante ne moom mooy liy jegeñal borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne noonu la ko ludul benn du ñaar ci ay aaya alquraan ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama di leerale ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallama nee na aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa wa huwa saajid nit ki li muy gën a jege fi muy gën a nekkee ki jege borom boroomam mooy ba mu sujjóotee te kon bu boobaa loolu day daal di dëggal ne julli moom day daal di jegeñal borom bi subhaanahu wa taala naka noonu julli dafa nekk li nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk def wéetoo ko ak boromam subhaanahu wa taala loolu dafay wane màggaayu julli ngir ne borom bi subhaanahu wa taala euh, bi muy wax ne bi muy bi muy euh, bi mi bi mi bi muy bi mu bindee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wéetoo ak moom ci fi nga xamante ne moom la ñuy wax mihraabu aynuha foofu nag moo tax ñu ne al almusalli comme ni ko yaqutatu haqa'iqi waxe maanaam almusalli fii mihraabi ayniha wala boog salatul ghaybiyya salaatul ghaybiya maanaam euh, mooy yenente bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne mu wéetoon di julli moom mii di wéetal di julli boroomam subhaanahu wa taala ci foo xamante ne moom ak boroomam subhaanahu wa taala dañoo tëju maanaam mooy mihrab boobu nga xam ne dañoo tëju ñoom ñaar rek ñoo nekk amul leneen lu leen rax keneen raxu leen ñu moom ñoom muy wéet mu wéet di jaamu boroomam subhaanahu wa taala loolu moom moo tax julli tamit loolu la war a def ci nit ki maanaam bu xësee ba kàbbar ni allahu akbar maanaam war na nekk koo xamante ne lépp luy lépp lu bokkut ak yàlla rek tàqalikoo na ak moom adduna bi yëpp dootul doon dara <coughs> te baatu allahu akbar da koy tegtale ndax baatu allahu akbar maanaam mooy yàlla ndax li muy tekki mooy yàlla moo gën a màgg lépp te lenn leen lu ne loo teg ci kanamu yàlla mu nekk mu nekk nen maanaam mooy infini boo ko tegee ci kanamu loo teg ci kanamam mu wëlbati ku nekk zéro maanaam mooy yàlla amul dara lu tolloog moom te maanaam loo teg ci kanamam mu nekk neen mu ne nga nga nga jublu xibla kabbar ne allahu akbar maanaam kon bu boobaa lool mooy màggal nga yàlla ci sa xol màggal nga yàlla ci sa taxawaay màggal nga yàlla ci sa jëf màggal nga yàlla ci sa mboolam cir yi loolu moo tax borom bi subhaanahu wa taala nekk xaafizu ala salawaati wa salaati al wusta wa qaa wa qumu lillahi qaanitina taxawul leen maanaam ngeen sàmmonte ak julli rawatina julli gi nga xamante ne maanaam ci julli rawatina julli gi nga xam ne mooy bu digg doomu bi te ngeen taxaw temm ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala te toroxlu ci moom maanaam kon loolu moom mooy maanaam sensu julli te nit ki kon bu taxawee ci kanamu boromam subhaanahu wa taala di toroxlu naka noonu mu sëgg sëgg toroxlu ci boromam subhaanahu wa taala niki noonu bu siggee mu taxawaat ne yàlla ah maa ngi nii naka noonu bu sëggee sujjóot ne yàlla mboolem li ma am sama cër yi yëpp yi ci gën a tedd ba ci sama xar kanam gi jël naa ko teg naa ko ci suuf wala ne yow yaay al ala man maay ci suufe yow yaay ki nga xam ne yaay ki yëkkatiku te gën a yëkkatiku lu ne man nag man maay ko doyajeke maanaam noonu nga koy toppee ba ci kaaya yi ba ci ni ngi xamante ne noonu ngay sëlmale maanaam loolu yëpp nga daal di jublu ci borom bi subhaanahu wa taala màggal ko te sa xol bi doo doo doo nangu keneen wala leneen bi ci dugg jamono ji nga xam ne moom ngay julli lu dul borom bi subhaanahu wa taala <coughs> loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa ne ñi nga xamante ne mu ne mu ne wa innaha mu ne mu ne wasta'inu bis sabri was salaa wa innaha la kabiratun illa ala al xaashiin maanaam alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un maanaam ñi nga annahum ilayhi yarji'un maanaam ñi mu ne nangeen ngeen na di julli maanaam na ngeen di dimbaleen di dimbandikoo muñ ak julli <coughs> xam ngeen ni muñ ku nekk xam na ni nga xam te ne noonu la koy dimbandikoo ndax saa yu amee lu taxaw ni tëkk ni ni këtt ni jonn wala mu loo xamante ne dañuy temm taxawu la loolu bu fekkente ne da ngaa muñ mën na laa jàppale loolu moom ñëpp xam nañ ko waaye julli ni mu lay jàppalee naka la loolu moom moo tax borom subhaanahu wa taala ne moo tax julli dafa nekk lu riiri loo xam ne lu jafee jafee def la ba mu des maanaam ba mu des ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala moo loolu moom moo tax julli toroxlu ci borom bi subhaanahu wa taala moo la mën a may julli gu wér maanaam julli goo te ne gu mat la walla julli gu mat loolu moom moo tax maanaam toroxlu ci borom bi subhaanahu wa moo ko may mooy ñi nga xamante ne leer na leen ni daañ ta fekk seen borom subhaanahu wa taala te ci moom la dellu du ñu dellu ci keneen ku dul yàlla loolu moom mooy ñi nga xamante ne <coughs> moo lay may <coughs> daal di jublu ci borom loolu moom moo tax boo taxawee ni allahu akbar lépp lu dul yàlla daal di denc yow te loolu moom mooy jëmmi li nga xamante ne day daal di nettali maanaam day daal di nekk luy baamu wala muy roy li nga xamante ne mooy doxalin bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doxale bi nga xamante ne moom la nekkoon ci mihraabu Aynaha bi nga xamante ne dafa nekkoon foo xam ne dafa tëju moom ak borom bi subhaanahu wa taala te te te jublu ci moom subhaanahu wa taala ndax ki nga xamante ne moom mooy ci julli bu bu kabbaree day daal nekk koo xam ne day tëju moo tax képp koo xamante ne dafa toroxlul boroomam subhaanahu wa taala su kabbaree même bu fekkente ne sax yëggagul foo xam ne dootul yëggati dara dina gis ne ci li mu nekk nii am na benn sacralité bu xorma bu rëy bu mu ne boo xamante ne bokkut li nga xamante ne moom mooy euh, bu bu nekkoon ci biti loolu moom moo tax du wax ak kenn du def leneen moo tax mu daal di dajale mboolem xeeti yeneen jaamu yàlla yi ndax euh, julli dafa dajale azaka ndax azaka li nga xamante ne moom ngay am mooy nga jël sa alal joxe ko waaye bu fekkente ne azaka maanaam julli temps bi nga xamante ne moom nga waroon a mën a dem wuti ji ci alal ji temps boobu ngay daal di teg nee sa mboolem activité yi ñëw taxaw ci sa kanamu borom subhaanahu wa taala loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala tagg ñooñu mu ne rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqaamis salaat mu ne gaay la yoo xamante ne gis nga yàlla yi ñooñu may tagg mooy gaa yi nga xamante ne ñoom ak euh, euh, euh, bay'un maanaam laa yulhihim maanaam du leen du leen yitteeloo maanaam du leen bay bay'un ab njaay ak njënd wala tijaaratu du caageen yaxantu mooy commerce wala ab achat maanaam benn vente ñëw teg nga ne xaaral ma jaay wala boog nga war a jënd dara loolu du leen tere mukk ñu dem julli ji maanaam yor nañ seen boutique bi magasin baa ngi client yaa ngi nii di ñëw tey boo leen jaayu léegi dañuy dem waaye nag yow nga tëj ko ne parce que julli moo jot damay julli loolu noonu mu ne ñooñu gaa yu baax yi may tagg ñoom noonu lañ mel moo tax mu ne ñooñu loolu moo loolu mooy seen mbir maanaam kon nag bu julli jotee ñoom dañuy daal di bàyyi adduna fase nañ ko xamatuñu leneen lu dul ne faaw danañ julli maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ñi borom bi subhaanahu wa ta'ala tagg te loolu jëmmi azaka la ngir ne alal ji di ñëw do azaka boobu sax mu ëpp doole ndax e xaalis baa ngi nii di ñëw ma bàyyi ko fi léegi ma daal di ñëw taxaw ne damay taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala naka noonu sama mboolem mbir yi ci def yépp jël naa ko sacrifier ko ngir ne damaa war a taxaw ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax mu daal di tagg yeneen yi alayhim salaatu wa salaam ci suuratu Maryam ba pare daal di cay teg ne fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wattaba'u shahawaat fa sawfa yalqawna ghayya mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi yenent yi mooy ñi nga xam ne moom la yàlla defal ay xéewal ñuy ay yenent nekk ci ay doomi mam aadama alayhi salaatu wassalaam nekk tamit ñi nga xamante ne ñoom la ñu yanoon yóbbul leen ci gaal gi ni njabootu yent yàlla noox ala nabina alayhi salaatu salaam ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu jubal wa mimman hadayna wattabayna ñoom day saa yu ñu jàngee ci ñoom aaya yi buur yàlla bi nga xam ne mooy aju fees gëll ji yërmande dañuy daal di rot sujjóot daal di rot maanaam jooy maanaam te loolu tegtalewul ne yoo xamante ne comme ni nga xam ne noonu la maanaam saa yoo xamante ne dañoo dégg baatu alxuraan rek dañuy sujjóot tegtalewul loolu waaye li muy tegtale mooy saa yu ñu diggi kaddu yàlla loolu day tax seen xol sujjóot maanaam day tax seen xol torox lu ci boroomam subhaanahu wa taala mu ne waaye nag fa xalafa min ba'dihim xalfun dafa am nag seen ginnaaw ñoo xamante ne ñoom ñoo ñëw ñoom day dañoo fonkoon julli waaye ñii ñoom adaa u salaata dañoo neenal julli maanaam julli mooy li nga xamante ne moom boolewuñ ko seen programme programme bu ñu am bu julli jotee garaawul nañ xaar après ñu julli maanaam ñoom <coughs> ah, ah, ñi ne noonu lañ meloon ñoom ñoom ñoom julli moom mooy li nga xam ne duñ ko sàggane abadan waaye ñii moom julli moom mooy li nga xamante ne boole wuñ ko ci seeni programme maanaam buñ demee ba lépp jeex ci la ñuy doog wax ne léegi nag nañ julli moo tax ñooñu abaa u salaata waaye wattaba'u shahawaati dañoo topp seen ay bànneexu bakkan te ñii dañoo nekkoon ñoo xam xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'aala lañ toppoon loolu moom moo waral mu ne ñooñu nag fa sawfa yalqawna ghayyan ñooñu daañ leen sànni ci wala daañu daje cànkute maanaam daañ leen sànni ci bërëb boo xam te ne bërëbu cànkute lay doon wala boog moom te dañuy wax ne xëy tamit aw xur la woo xam ne dafa nekk ci biir sawara boo xamante ne safara ci jëmmi boppam saa yu xëyee day ñaan yàlla musal ko ci xëy maanaam yeneen partie yu safara yi maanaam suñu xëyee ne yàlla musal ñu ci yi maanaam bu boobaa ñooñu nag gaa yi nga xamante ne ñoom seeni maam yi dañoo nekkoon ci lu baax tegu woon ci julli fonkoon julli ba pare joxoon ko gëdd bu bi nga xamante ne moom mooy bi waroon ba pare nekkoon ñoo xam ne dañoo toppoon alquran ak sunna yeneen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom nag ñu ñëw daa di roy daa di maanaam sàggane julli ngir gis ne julli la njëkk tudd te ngir nal ngir ne nit ki munul sàggane julli ba noppi du topp bànneexu ba kanam man da ne ku la wax ne la sama man jub naa def naa nii nangam nangam doonte du mu julli waxul dëgg loolu man da maanaam dafa dafa nekk koo xamante ne kon ñooñu dañuy sàggane julli moo tax ba far mu ne moo tax wa tabawu sawaat ñu topp seen bànneexi bakkan yi moo tax ñooñu fañ leen di sànni ci mooy ak mbeewte ak sànkute noonu la xur woowa tudd ci biir sawara ñoom foofu lañ leen di sànni foofu loolu la ñuy tafeel loolu nag euh, day tegtale maanaam li nga xamante ne moom mooy ni julli ni xamante ne noonu la nekkee li nga xam ne mu mooy jubluwaayu képp koo xamante ne da ngaa jëm ci borom bi subhaanahu wa taala te it loolu moom muy sóobu waay bu mag bi maanaam nit ki lu mu la gën a fonk julli moom moo la gën ku la gën a màggal julli moom moo la ëpp cër ci yàlla moo tax loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne moom muy jëf ji gën ci jëfi loolu moom moo tax julli eh, ñoom dañ koo joxoon cër maanaam nit yàlla yu màgg yi boroom xam-xam yu sell yi radiyallahu taala anhum naka jekk dañoo mës a jox cër julli loolu moom moo tax eh, kon Euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi maanaam ne kon julli mooy li nga xamante ne borom bi subhaanahu wa dafa wax ne da maanaam maanaam moo kon dañ doon wax ne maanaam azaka maanaam dafa dugg ci biir julli naka noonu koor dafa dugg ci biir julli ndax ki nga xamante ne mu muy julli jamono ji muy julli du wax leneen lu bokkut ak li mu waroon a wax ci wàllu euh, lu mu waroon a wax te loolu day daal di dëppoog li nga xam ne moom la sayyidatu Maryama alayha salaam waxoon bim naan inni nazartu lir rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya maanaam man de damaa nizar taxaw fasanteeg sama borom subhaanahu wa taala ne damay woor maanaam tey te moom mooy lan mooy ne tey du ma wax ak kenn du ma wax ak nit ñi du ma wax ak benn nit loolu maanaam téye gi muy téye sama bopp wëllit mboolem loo xamante ne wax wax la rek ci lu ñu doyal ak képp ku dul yàlla loolu banaa ko tey maanaam nga gis ne kon nit ki bu demee di julli maanaam mi ngi jàkkaarloog boroomam subhaanahu wa taala di wax ak moom te it jub jub waxula keneen ku dul boroomam subhaanahu wa te loolu day tegtale màggaayu julli te beneen bi nga xamante ne eh, beneen maanaam day wana ni koor mi ngi ci waaye tamit koor bi nga xamante ne moom mooy tekk bàyyi lekk ak naan loolu itam mi ngi ci biir julli ngir ne julli mënoo cee nekk ba pare di lekk wala ngay loolu tamit mënta ne kon boog boobaa koor tamit day daal di duggaale ci biir julli naka noonu at mi ngi ci biir julli ngir ne nit ki buy julli la bi lay jublu maanaam ah, te te te at mooy xajja mooy qasada maanaam mooy jublu gi muy jublu maanaam xajjal bayt mooy mu jublu ci néegu yàlla bi te nit ki nga xamante ne moom mooy julli tamit mi ngi jublu ci néegu yàlla bi loolu tamit bu boobaa kon julli xaj tamit mi ngi ci daal maanaam mi ngi daal di nekk ci biir bu ñu xoolee kon ci biir loolu dañu daal di gis ne julli dafa dajale mbooleem ponk l'islam te baatu seede yi nag moom moo ci gën a feeñ ngir ne bu ñuy nodd danañ ko wax bu ñu ñuy bu ñuy bu ñuy julli maanaam ci biir julli bi fatiha bi bu buñ naan iyyaka na'budu wa na nasta'in tamit baatu seede yaa ngi ci biir naka noonu bu fekkente ne maanaam loo def rek baatu seede yaa ngi ci biir ba keroog ngay taaya taaya bi boo demee bay jeexal moom ngay jeexalee taaya bi doogu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan fay ñaan doog sëlmal maanaam kon nga gis ne baatu seede yaa ngi ci biir julli ci kaw loolu mboolem xeetu jaamu yàlla yi ñu ngi ci biir julli kon loolu moom moo tax julli nekk nag loo xamante ne dafa màgg nekk bërëb bi nga xamante ne mbooleem leer yi nga xam ne moom la ñuy tibbee ci xadara borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ci ngir ne ki nga xamante ne moom mooy ki taxaw di julli dafay daal di jàkkaarloog boromam subhaanahu wa taala di ci tibbee ay leer bi ci tibbee maanaam ay xeeti mbóot ba nga xamante ne waaye nag loolu ki ko man moom mooy ki nga xamante ne xolam daf ciy fiixal keneen ku dul yàlla moo tax boo bëggee xam sa xaal maanaam loolu nag boo bëggee sa julli nga ànd ak sa toroxlu dëgg dëgg na war a toroxloo sa kanamu borom subhaanahu wa taala loolu danga koy daal di waajal laataa julli gee si maanaam tey munoo nekk di waxtaanee match bi ak uh, di commenter film bi bari ba noppi daal di gars yi dañ kabar ñi daal di kabar sa xol bi nekk ci yàlla yi kese loolu moom du demee noonu maanaam da nga koy waajal laataa loola. <coughs> loolu moom moo tax soo bëggee xam dëgg dëgg sa xol lan mooy xaalam xoolal nan lay mel boo nekkee ci biir julli maanaam loolu rek nga daal di natt sa bopp loolu mooy balance bi nga xamante ne mooy di gën a leer ci nit ki mën a natt boppam naka la def ak boroomam subhaanahu wa taala bu fekkente ne soo kàbbaree di julli sa xel ak sa xol du ñu nekk lu dul ci yàlla <coughs> mooy noonu ñomel <coughs> bu fekkente ne soo kàbbaree di julli ba ba nga tàmbalee ba ba ngay jeexal yaa ngi ci marché bi yaa nga hôpital yaa ngi dem def nga détour bi dem nga ca match ba wëlbatu dem ci film bi boo dellu see ba ni sëlmal na ne assalaamu aleykum doog a fàttali ko ne sa julli gi yëpp maanaam loolu doog nga ci xalaat mooy yow nitu àdduna pire nga mooy àdduna pire buñ ko doy xool yow la maanaam loolu tamit maanaam su fekkente ne nag yow dangay ngay julli sa xel ak sa xol du nekk lu dul ci yàlla mooy yow ci nitu yàlla yi nga bokk loolu moom moo tax julli. mooy li nga xamante ne moom moo lay nattale te loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon am na ci saxaaba yeneen bi yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam bu daan julli dañ daan dégg dënd bi maanaam muy mel ni luy baax maanaam mel ni comme fii cin buy baax la nga xam ne moom bu daan kàbbar di julli noonu la daan mel bu fekkente ne saxaaba yi la radiyallahu anhum gisoon nañ ci exemple ki nga xamante ne moom mooy ko mel ni sayyidina Abdullah ibn <coughs> Zubayr ibn al-Awwab radiyallahu ta'ala anhuma nga xamante ne dañ koo sotti ndox mu tàng fekk mu doon jullit benn naa fekk gis ko ci kaaba gi daan ni kii dafay dafay gistal kese daanu koy fekk muy julli mu jël ndox mu tàng sotti ko ko ba yaram wi ñuree ko bi mu paree julli ci la doog a xam ne sotti nañ ko ndox mu tàng mi loolu moom mooy wane ni kooku dëgg dëgg xolam mi ngi woon ci boromam subhaanahu wa taala te loolu moom mooy tegtale fonk nga xamante ne moom la ko fonkoon xoolal subhaanallah ni nga xamante ne noonu la nit ñu baax ñu màgg ci te loolu moo dara tari rakkam mooy sayyidna Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma ba ñu daggee tànk bi muy doog a xam ne julli muy doog a xam ne euh, maanaam bi mu sëlmalee ci la xam ne dagg nañ tànk bi te loolu tam nettali nañ ko ci soxna si ñuy wax at Rabi'atul Adawiyya radiyallahu anha ne moom itam noonu loolu dal na ko ñu dagg tànk bi mu julli ba noppi doogu yëg ne ndekete dagg nañ tànk bi te loolu noonu day daal di dajji wax ji nga xamante ne moom mooy wax ji teguwul ci dara yi nga xam ne moom la wolof yi di wax naan nit ki moom buy julli mënta julli lu dul xelam maanaam te xelam du nekk ci lu dul ci ci ci ci àdduna loolu mënta ne te loolu mu amul euh, te loolu ki nga xamante ne moom mooy Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu waxoon na ko nee na man musuma julli loolu musu ko dal nee na julli ba noppi sama xel nekk ci leneen lu bokkut ci biir julli gi. maanaam loolu moom moom musu koo dal maanaam di mu duggee ci lislaam la tàmbalee mel noonu ngeen foog ne Seydina Bilal radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne dañ ko doon mbugal lu nekk ñu teg ko ko mu naan ahadun ahad ahadun ahad maanaam di wax na yàlla maanaam kenn di tudd kenn ko yàlla ak lennam maanaam kooku foog nga ni bu nekkee ci biir julli xelam day nekk ci leneen lu bokkut ak yàlla maanaam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te ñooñu ñooñu ñii ñu tudd ñépp xulafaa'ul arba'a ñoo gën a màgg radiyallahu ta'ala anhum sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman ak sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñoo leen gën a màgg naka noonu loolu moom mooy maanaam euh, te loolu moo tax julli ñoom dañ koo fonkoon te màggal ko moo tax nga gis ku mel ni sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu daal di ñëw ci jàkk ji bës fekk fa ñetti ñetti nit ci jumaa ji bisu àjjuma mu fekk fa ñetti nit daal di taxaw daal ne man doye dinaa ci kanamu boromam lu dul man ma nekk ñeenteelu ñeenti ñi maanaam ndekete nii laa tuutee ci kanamu yàlla maanaam moom noonu la gisee boppam maanaam ni mu nattee boppam mooy ci biir julli gi loolu moom moo tax la doon wax naan ñun suñu jamono saxaaba yi daanuñu nag gis ne kii naa naafeq la maanaam ñun am naa dee na lañ ko doon xamee mooy ne moom du du fekk du julli ji ci jàkk ci maanaam kooku la ñu xam ne waa ji am naafeq la maanaam ñun kooku ko xam ne ku leerum naa fekk kooku rek mooy ragal julli loolu loolu loolu lañ ko daan xamee te xool subhaanallah ki nga xamante ne moom mooy euh, Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i nga xam ne waxoon nañ la ko taalibi taalibi taalibeem la moom nee na boo fekkee benn waaye nga gis ko mu daal di euh, euh, rafet te kabbaru xarmaalam ak imaamam roccil sa loxo ci di seede ci moom ki waaju baax a ngi bul ko waxati. maanaam yow daal noppil daal mais bul wax ni waaju baax a ngi nii xoolal Sa'id ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala tamit gis nañ ko ci taabi'i yi la bokk nga xamante ne toog na nee na ñeent fukki at 40 ans yoo xamante ne ratewuma benn yoon julli ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juróomi julli yëpp amul benn moment bu may fekk nekkuma ci biir nekk ne bi maanaam ñuy noddu fekk nekkuma woon ci biir jàkka ci biir jumaa ji te it musuma julli ci kanamu kenn ci ginnaaw kenn di gis ginnaaw kenn ku dul ginnaaw imam bi pendant quarante ans toutes cinq prières yëpp te loolu tamit moom moo waxoon nañ ko ci imam Amash tamit rahimahullah gis nañ ko ci jotaay bii wees Sulaymaan ibn Mihraan al rahimahullah nga xam ne seedeel nañ ni ko ne lañ ko xamee soixante ans yoo xamante ne musuñu ko gis mu rate julli ci jàkk ji kàbbaru armal faaw da koy fekk ci imam bi ak imam bi maanaam ñooñu ñoom ñoo xamoon gëddu julli te ñooñu ñoo ko joxoon cër te ñooñu dañoo màggaloon julli waaye subhaanallah léegi jamono ji da ngay gis koo xamante ne benn yoon lay dem jàkkee ci semaine bi dañ koy jàppee comme ngandam ponkal maanaam koo xamante ne ku te subhaanallah yaa subhaanallah loolu day wane maanaam dëgg-dëgg li nga xamante ne noonu moo ñu njëkk ji maanaam lool moom moo tax ñooñu buñ ñu rawee ñun waruñoo xalaat lan moo tax ñu raw ñu maanaam mbir mi lii dañ ñoo gën a fonk li nga xamante ne moom mooy alqur'aanu yàlla bi ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak màggal gi nga xamante ne moom la ñu màggal julli ndax julli moom mooy li nga xam ne moom mooy kennu diine te moom mooy mandarga bi nga xam ne mooy balance bi nga xamante ne ci la ñuy ku màgg ak ku màggul lool moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne yawmal qiyaamati bu nit ñi dekkee ni ñu koy xamee rek <coughs> li ñu njëkk xool mooy julli <coughs> su baaxee lépp baax su bonee lépp bon su fekkente ne nag dafa am lu ci xaw a manqué ci la ñuy doog a xool naafila yi ginnaaw gi ñu doog a xool yeneen jëf yi waaye bu dee julli juróom moom dañoo xool gis ne saa waaye julli juróom moom a bàyyi da koo wala julli wu ko wala nangam kooku moom kenn du xooli mbiram kooku kenn du xooli mbiram dañ koy disqualifier maanaam lool mooy li nga xamante ne moom moo mat a bàyyi xel subhaanallah jamono nañ nag nekk goo xamante ne ñi nga xam ne ñooñu la ñu yaakaar ne bu ñu leen xoolee ñii kat ñoom ñooy image yu maanaam ah bu ñu wuti diine kat ci ñii lañ war a dem ñooñu ñoo nekk ñoo xam ne ñooy sa maanaam fala saañe di di di jaxase maanaam ak ak ak xotti xormay julli ci anam boo xamante ne dañ koy teg ci télé bi mu nekk ay direct ñëpp di gis ni lii ñii dañoo sal salfaañe di euh, euh, euh, julli nga xamante ne julli day jot jota ñu toog di wax ku nekk di wax wax yoo xamante ne amul bopp amul geen lu dul xanaa ci aw aw ba mu def ci ñoom ci seen bopp amadul njariñ diine ji lu dul xanaa ñoom ci seen bopp loolu nag moom mooy li nga xamante ne loolu moom mooy musiba yi musiba yi te loolu moom moo tax fi mu toll jamono jii maanaam nit ki sax fi mu toll yii ñuy wax nii pour ñun am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee dañuy jàpp ni exagéré lañ nekk di def ak tamit xëy na jamono jooja lu wees ak maanaam xeetu waxu waxu maanaam waxu ko extrémiste dëgg la ñuy wax alors que fi mu toll waxuñu lu dul li nga xamante ne mooy li jaadu te lii moom mooy li normal amul benn yoon ci yoonu nit yàlla yi lu dul ne ka nga xamante ne maanaam sëriñu yoon ba dafay insister ci ne nañ taxawal julli te nañ ko fonk te def ko li nga xamante ne moom mooy ponk bi te it képp koo xamante ne julli fonk loo ko yow moom du la mën a tarbiya mënu laa defar te loolu amul benn sëriñ bu ci amul te loolu kon moom mooy wane màggaayu julli te euh, li nga xamante ne <coughs> moom la borom bi subhaanahu wa taala <coughs> bokk na ci liy wane màggaayu julli moom mooy yabal bi nga xamante ne moom la yabal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ koy gisee inshaa allah ci xadiis bu njëkk bi maanaam woo gim ko woo ba nga xamante ne ci xadaraam bu sell bu kawe bi mu doog koo faa joxee julli joxu jox borom subhaanahu wa taala mbooleem yeneen atte fii la ko ko joxe ci kaw suuf waaye julli rek mooy atte mooy mbir mi nga xamante ne daf koo woo ba ci xadara bi gën a sell mu daal di wane ba pare ci guddi gi nga xamante ne kiimtaan gi gën a rëy ak ngëneel gi gën a màgg li nga xam ne mooy gën a wane màggaayu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak maanaam romb gi mu romb ñëpp nekk cosaanu mbooleem mbindeefi ba pare nekk ki nga xam ne moo dajale seen mbooleem bi maqaam te mbooleem maqaama yi ci moom lañu ñu maanaam guddi gi nga xam ne ci la loola feeña leer nañ guddi googu ci la ko woo ci bërëb bi gën a sell ci bërëb yi maanaam nga xam ne du ci sax suuf si du ci asamaan yi ndax romboon na leen du aljanna sax ndax romboon na ko mu doog jox julli ci xadara bi gën a sell subhaanallah foofu la ko joxee julli imaginer nag léegi euh, lan nga jàpp ne moo war a gën a màgg jaamu yàlla bu tollu noonu lan moo ko war a gën a màgg loolu moom moo tax euh, ni ki noonu bu ñu xoolee julli borom bi subhaanahu wa taala ko jox yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Euh, defal ko ko maanaam daf cee dajale mbooleem xeetu jaamu yàlla yi niki comme niñ ko gisee léegi waaye naka noonu noonu la ci dajale mboolem xeeti secret yi mbooleem xeeti leer yi te waxoon nañ la ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam njëkk def moom tamit mooy li nga xamante ne ginnaaw baatu seede yi day takkook nit moom mooy jaamu yàlla bi nga xam ne amul ñu naan man nga ak manoo maanaam maa daama yaa ngi ànd ak sam xel faww day day tegu sa kaw te faww ci waxtu wi la lay war xam nga loolu du benn maanaam feeg yaa ngi ànd ak sam xel ak circonstance boo mën a nekk dañ na faww da lay war faww day takkoog yow te faww ci waxtu wi la lay war maanaam loolu yëpp day tegtale maanaam màggaay bi nga xamante ne moom la màggaay julli nekk ndax bu fekkoonte ne julli màggul ci borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ci xadiisu qudsi maanaam loolu moom mooy wane màggaayu julli gi ci buntu boobu itam ndax dafa ne maa taqarraba ilayya abdi bi afdal mimma aftaratuhum alayhi nit ki sama jaam du ma sàkkoo jegeñlu ci li gën li nga xamante ne moom laa farataal ci moom maanaam julli magg gi mu màgg ci kanamu boromam subhaanahu wa taala moom moo tax borom bi subhaanahu wa taala farataal ko ci doomu aadama maanaam néewu ko ah, lii de bëgg naa ko waaye bu la neexee defal bu la neexee bul def lépp loo gis borom subhaanahu wa taala ne farata rek xamal ne loolu jaamu yàlla la goo xamante ne kenn xamul nu mu toll ci pay ngir ne ngir farata gi ñu ko farataal ngir ne borom bi subhaanahu wa taala da koo bëgg bëgg bu jiggi dayo ba tax mu ne du ma bàyyi nga am ci choix dama koy def obligation ci yow ngir bëgg gi mu ko bëgg loolu tamit mooy wane màggaay gi nga xamante ne Euh, moom la julli màgg nag mooy ne non maanaam benn kon comme niñ ko gisee da yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la daan def ak boroomam subhaanahu wa taala bi mu wéetee ak moom muy benn ñaareel bi ci def moom mooy moom ñu koy farataal fekk mi ngi yéeg mi ngi yéeg ci kaw maanaam fi gën a ci bërëb yi muy ñaar ñetteel bi ci def moom mooy fi nga mooy ne euh, wàcce maanaam biñ ko wàccee ñu farataal ko itam dañ koo def mu nekk farata bis bu jot moom rek mooy jaamu yàlla bi nga xam ne farata la bis bu jot ba noppi muy ñett ñeenteel bi mooy juróom lañ ci def muy farata maanaam yamuñu sax ci benn mu nekk farata juróom def ko fukki rakka ak ñaar maanaam mu bari lool ci bis bu jot mu war a nekk farata loolu muy beneen màggay bu mu màgg beneen bi ci def mooy alquran bi mu wàccee sa aaya bi njëkk wàcc mooy iqra jàngal maanaam mooy lan dajaleel mboolem xeeti xam-xam yi nga jëm ci sa borom subhaanahu wa taala ndax bismi rabbika ci sa turu borom subhaanahu wa taala beneen injonction bi bi la wax ne defal mooy wasjud waqtarib sujjóotal te nga sàkkuñ maa jegeñal te gisoon nañ ni julli maanaam baat bi ab salaa dafa jógee ci cosaanu maanaam waxoon nañ ko maanaam jegeñal maanaam nit ki jegeñ gi muy sàkkoo jegeñ boromam subhaanahu wa taala te sujjóotal maanaam mooy place bi nga xamante ne tam sujjóotal li muy tekk mooy julli. Ah, beneen bi ci def moom mooy ba ba noppi mu daal di ko ci tegal ne ko yaa ay beneen saar bi ci tegu dani ko dafa tàmbale rek yaa ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila e yow mi nga xamante ne yow yaay ciy sango ndax ba mu demee naan zammil wu nii zammil wu ni e eh, waaye sàng leen ma sàng leen ma mu ne ko yow mi nga xam ne yow yaay ci sàngoo mboolem jikko yu rafet yi ak melo yu yëkkatiku yi yow mi nga xam ne yow yaa ràngoo mboolem maqaama yu kawe yi léegi nag li ngay def mooy jugal guddi gi nga julli maanaam nga gis ne ba ci loolu sax maanaam malgré que yow yaay ki mat ki léegi jullil subhaanallah ah ak yeneen ak yeneen luy yëpp day wane maanaam màggaayu julli ci borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax képp koo xamante ne moom moo koy doyadal ak moom moo koy woyofal loolu li muy tekk moom mooy bopp bi dara nekku ci maanaam ku nooy bopp ngoog ngelaw rek ci nekk war a ndox maanaam kon loolu day wane euh, maanaam euh, màggaayu julli te li nga xamante ne moom la wax yent yàlla Muusaa ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la ko feeñoo ba pare moom borom bi subhaanahu wa taala pour la première mu feeñu di wax ak moom lim ko njëkk digal mooy aqimis salata li zikri taxawalal julli ngir fàttaliku ma maanaam ngir dellu si ci man loolu moo lay wan ne maanaam wala zikrullahi akbar te sikkar bi ñuy sikkar yàlla moo gën a màgg maanaam fàttaliku ak di tudd ak di sa xol nga ak ko ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam ci jamono ji ngay julli lay tekki ndax aqimis salata taxawal julli te cause bi mooy lan ngir zikkar bi mën a taxaw sax ci yow loolu lay tekki kon euh, du ne euh, kat bi toog naan damay sikkar loolu moom moo ëpp doole julli gi loolu ku ko wax yaa ngi ci caaxaan kooku moom mooy li muy tekki mooy yow xamuloo li xew mooy xamuloo dara loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li am beneen bi ci des moom mooy julli dafay rafetal jikko te dafay rafetal nit ki ak da koy jox ak cellte ba pare daf koy yëkkati ci makaama yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a kawe comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisi woon ci borom bi subhaanahu bi mu naan julli dafay tere inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar naka noon julli dafay tere li nga xamante ne moom mooy jombuteef yi ak yi nga xamante ne moom mooy yi ñu sib yi ginnaaw bi nga xamante ne kon loolu yëpp nekk ni ci julli ak màggaay yi nga xamante ne moom la màgg ci boroomam subhaanahu wa ta'ala ak rëy bi nga xamante ne moom la rëy yeneen masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju inshaa allahu taala danañu ko gis maanaam lu demee nag euh, euh, bu njëkk bi nga xam ne moom lañ koy dañ koy wax ci gàttal njëkk bi moom mooy ni julli farata la te mboolem alquran saxal na ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam saxal na ko ijmaa boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim saxal na ko mboolem boroom xam ndax alquran dafa ne dafa ne inna salata tanha anil fahsh dafa ne euh, dafa ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta li wër boor mooy julli dafa nekk loo xam ne dafa ràngu ci kaw mbuloosu duwéy gëm ñi maanaam mu nekk farata boo xamante ni dañ ko wutal waxtu ak yeneen aay yi nga xamante ne moom lay wax naan wa aqimu salata wa atu zakata ak wa aqimu salata wa'tasimu billah taxawal leen jullite dee leen joxe azaka taxawal leen jullite na ngeen mooy ci borom bi subhaanahu wa taala mboolem yooyu aaya ak yeneen ak yeneen ak yeneen dañuy dëgëral farata gi nga xamante ne moom la farataal moom la borom bi subhaanahu wa taala farata julli ak wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'a rakiina na ngeen taxawal julli te na ngeen joxe azaka te ngeen rukoo ànd ak ñay rukoo maanaam mu feddali ko naka noonu noonu la waxee nuñ jiifiri bokk na ci li nga xam ne moom lañ leen di mugale mooy wa idha qiila lahum irka'u la yarka'un lu waylun yawma idhin lil mukazzibin suñ leen waxee ne leen rukkoo leen ñu bañ ñeneen duñu rukkoo maanaam bu ñu leen waxee su julli leen ñu bañ ñeneen duñ julli loolu bokk na ci liñ leen di mbugale te loolu la ñuy mbugale képp koo xamante ne maanaam borom subhaanahu wa ta'ala dafa tëj xadaraam ci wëllif ko maanaam mooy julli du ci sawar du bokk ci ay mbiram bokk na ci li nga xamante ne moom la borom bi euh, subhaanahu wa wax ne bu ñu laajee waa safara lan moo leen yóbbu biir safara maa salakakum fii saqar li ñuy njëkk a tontu mooy duñu wax ne gëmuñu woon yàlla sax du sax loolu la ñuy tontu lam naku minal musalliina la ñuy njëkk a wax ñun daanuñu julli <coughs> loolu daf koy wane beneen bi ci def <coughs> moom mooy julli bokk na ci ma maanaam ba tey euh, li muy def ci nit <coughs> comme ni ko Alquran waxe ne innal insana xuliqa halwa idha massahu sharru jazua wa idha massahu alxayru manua illa al musallin maanaam nit dañ koo bindee ci mu nekk koo xamante ne dafa tóoy dafa nooy su fekkente ne idha massahu eh, eh, xayru jazua maanaam buñ ko joxee bu dee am na yiw wu nekk yiw wu mu yegg ci moom maanaam alal wala yu mel noonu nga gis ko nag mu daal di mel ni ku dëgër di wane ne di wane njàmbaare waaye wa idha massahu sharru bu amee lu bon lu ko dal lu métti lu ko dal rek nga gis ne jazo an mu lompoñ woyof tol wala ma man wu manu man wu mu nekk kuy xañaate man wu muy nekk kuy xañaate maanaam nga gis ne du nangoo du nangoo joxe du nangoo ngir ne amul doole bu koy may muy joxe di partager di dimbalante maanaam mu ne nag illal lii ba mu def ñuy julli ñooñu rek ñoo mel noonu ñoom ñoo am jikko ji mooy alladinahum te nam ko tàmbalee bu ñu xoolee jikko yi mu yëpp daf ni fi mu ko tàmbalee mooy alladhina hum ala salatihim na mooy ñi nga xam ne dañuy sax ci seen julli maanaam dañuy sax ci seen julli nag tegtalewul rek di julli tout le mooy bu ñu nekkee ci biir julli ñu ngi ci julli bu ñu génnee ci julli xaal bañ nekkee woon ci biir julli ñu ngi ci loolu moom mooy daa da'imuna ba mu jeexee ba muy pare mu ne walladina hum ala salawatihim yuhafizun noonu la jeexale ni mu leen melale mooy ñi nga xam te ne tamit dañuy sàmmonte ak julli naka noonu bi mu melalee jullit ñi nga mooy gëm ñi daf ni qad laxal mu'minun te moom mooy aaya yooyu nga xamante ne moom la moom la alquran ne képp ku mel nii mu ne yow yaa ngi yow fir yow yow ajjana firdaws mooy bi gën a kawe foofu ngay dem bi mu ci njëkkee mooy ah, alladina hum ala ala fii salaatihim xaashi'uuna mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy way gëm ñi texe nañ mun ne ci mooy ñan mooy ñi nga xamante ne ci seen biir julli yi dañuy toroxlu ci kanamu borom seen borom subhaanahu wa taala te ba muy jeexal tamit seen melo daf ne wallaziina hum ala salaatihim yuhaafizuuna ulaa'ika humul waarisuuna allaziina yarisuuna al-firdawsa hum fiihaa xaaliduun maanaam mooy ñi nga xamante ne bi muy jeexal tamit mooy dañuy sàmmonte julli maanaam loolu yëpp day wane li nga xamante ne moom mooy Eh, yu julli kon nag képp koo xamante ne da taxaw nga ni julli du farata wala boog julli warul wala boog julli te ki nga xamante ne dani man du ma julli man danaa julli waaye sàmba bu ko neexee mu bañ a julli ngir julli wàcc na ko kooku tamit yéeféer na boroom xam-xam yëpp nañ ci maanaam ijmaa la ci boroom xam nga xamante ne ki ne man ki ne julli du farata yéeféer la ki ne julli farata la maanaam man damay julli waaye xam naa ne du farata dama maanaam dafa bokk rek ci li nga xamante ne nit ku baax ku ne war na koy def maanaam julli daa bokk ci li nga xam ne nit ku baax ku ne war na koy def waaye nag dëgg dëgg nag du farata maanaam mënoon naa koo baax te dara du ma ci fekk kooku tamit yéefir la ki nga xamante ne danaan ñoom Samba mën nañoo bañ a julli man nag damay julli kooku yéefir la maanaam ñun ñëpp ay yéefir euh, te <coughs> te loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute wuñ ci masala bi fi nga xamante ne nag moom la ñu wuute mooy ki nga xamante ne dafay bàyyi julli ngir sàggane gi mu koy sàggane ak tàyyel gi mu tàyyel loolu bu boobaa ki nga xamante ne moom moo bàyyi benn julli benn kese ngir tàyyel gi nga xam ne moom la tàyyel wala sàggane gi nga xamante ne moom la sàggane kooku atteem moom mooy ne bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne kooku dañ koy jàpp tëj ko di ko dóor ba keroog muy julli maanaam bu nee du julli ne dafa taayal dafa lii dañ koy jàpp dañ koy tëj ba pare di ko dóor dóor yoo xamante ne sax deret am da ciy tuur maanaam deret maanaam dóor yoo xam ne day de rek maanaam kooku noonu lañ koy def mu ba ba keroog mu nangoo julli kooku boobu wala mu dee maanaam ñaar yooyu mooy mooy condition maanaam ba keroog mu nangoo julli wala mu dee loolu mooy kooku bokkut ak ki ne ki du ki ne julli warul dañ koy rey. ki ni julli warul kooku dañ koy lool li atteem mooy dañ koy wan dalil yi wan ne julli dafa war bu continuer di bañ dañ koy rey te buñ ko reyee duñ ko suul fi ñuy suul jullit ñi duñ ko sang duñ ko jullee loolu mooy benn te loolu borom xam-xam ñoom ñëpp d'accord nañ ci masala bii ma la wax bi ñu d'accordul mooy ki nga xamante ne moom nee na day jul day moom du julli moom du julli parce que xam na ni farata la mais ko def parce que aw ma temps bi sama programme du ma koy faral di may parce que dama tayyeel parce que parce que kooku la ñuy wax nii ñun kooku lañ nekk di wax kooku moom boroom xam-xam yu wute nañ ndax yéeféer la wala du yéeféer xanaa bi lay rahmatullah ñoom ñoo jàpp ne yéeféer la ci condition ñu wan ko mbir yi ko mbir yi wala ñu wan ko li nga xamante ne tamit maanaam ñu ñu ñu ñu ñu maanaam ñu ñu ñu teg ko ci kanam juge bi ba juge bi euh, euh, euh, déglu ko ba jéem koo convaincre mu bañ kooku moom moom la ñuy wax ne kooku yéeféer la ñaareel waaye ki nga xamante ne moom mooy euh, ñeneen ñi ci def dañ ñuy déedéet kooku du yéeféer maanaam fuqaha yi li ci mooy xanafiye ak maliki ak shafi'i rahmatullah ñoom dañ ne du yéeféer waaye sauf que xanafiye yi ñoom dañ ne duñ ko rey mais ni ñuy def mooy dañ koy téye tëj ko di ko dóor ak di ko métital ba keroog muy nangootu nangoo julli wala mu dee maanaam daanaka xool da loolu moom daanaka rey la rek beneen bi keneen keneen ñi ci des nag moom mooy dañ koy tuubloo dañ koy may eh, dañ naan ko waa yow de dañ lay tuubloo mu ne moom benn julli rek ah bu ko ratee la du du du du bu bàyyee julli yu bari de ne day bàyyi julli daa iman déedéet du koo de benn julli la naan banaa ko man noo tey du ma julli ba ñuy xam ko identifier ne tey nee na tey julliwul kooku la ñuy dem xëcc ko ne ko kaay ñu yóbbu ko ci kanamu juge bi di ko teg lii ma lay dawar wax maanaam dañ naan ko ah waxtu wu julli waa ngi nii ah saa waay julli sinon rey moom moo la fi nekk de mu ne noo mais du ma julli damay bañ ne xam nga mooy comme li gars yi di def non damay bañ bu fekkente ne dama julli dañ naan woy man euh, naafeq laa wala yooyu woy parce que euh, man kenn du ma forcer donc yooyu noonu. ñu ne ko saawaay tey ngaa julli maanaam wan kii mu ne wéy man xam naa ne war na sax mais bon comme yéen yéen a ngi ñëw di ma jéem a footeeg yooyu damay bañ ak xeet yooyu wala ñu man <coughs> dañ naan waa d'accord bu ñu demee ba waxtu wi di romb te nangu wuta julli ba nga xamante ne benn amul maanaam <coughs> mënatu bi comme masalan bu doon saan la dem nañ ba nga xamante ne fi mu toll benn rakka dem na ba ñeenti rakkaay mën na koo julli jant bi so boo waa dañ ko koy fàttaliwaat bu bañee ñu bàyyi ko ba benn rakka rek def ci bu demee ba nga xam ne mënatul julli lu maanaam benn rakka dong mënakutoo mënatu ko cee julli bu boobaa dañ koy rey waaye nag buñ ko reyee nag terewul nag danañ ko jullee danañ ko sang et cetera suul ko euh, tamit fi ñuy suul julli ñi waaye nag ka koy def mooy koo xamante ne du imaam du ab ustaas du dara maanaam ñooñu ñooñu lañuy wax ñu dem sang koo suul ko et cetera maanaam loolu mooy waxu ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Shafi'i yi euh, euh, Maliki yi ak Shafi'i rahmatullah xanaa bi yi même chose la ñuy def waaye nag ñoom dañuy jàpp ni waa ji yéeféer la parce que ki julli jaral quand même maanaam bañ a julli jaral ñu teg ko loolu ba ñu rey ko sax kooku moom vraiment ñoom jàpp mënuñoo jàpp ni ab jullit la maanaam kon loolu moom mooy tekkatal gi nga xamante ne moom moo aju ci boobu mbir mu ne imam al rahimahullahu taala ne kon kitaabu déere ngi ni as-salaatu julli bu ñu xoolee saxiix imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci kitaabu salaa dañuy gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu ci indi maanaam waxoon nañ ci jotaay bi weesu maanaam ay buntu yu bari yu mu nose woon ngir ci mbiru julli waaye fii nga xamante ne moom la tuddee kitaabu salaa waxu fi wàllu julli ci jëmmi boppam nan la ñuy jullee yu mel noonu loolu ci kitaabul dina ko indi Euh, azan wala euh, wala bokk euh, ci waaw ci kitaabul azan wala ci kitaabul jumaa yooyu la koy indi amma ci kitaabu salaa fii li nga xamante ne moom la fi indi maanaam laataa muy ñëw ci waxtu julli yi muy kitaabul moom mawaaqiitu salaa maanaam fii li mu fi indi rek moom mooy julli lii wër-wër loo ci julli loolu rek la fi wax maanaam lu demee naka naka maanaam lu njëkk li muy njëkk a moom mooy ana naka la ñu farataalee julli ak lan muy maanaam naka lañ julli naka la ñëwee ba wàcc ba nekk farata lool moom mooy benn bi yeneen yi ci ak maanaam yeneen yi des yëpp li nga xam ne moom la ciy traité yii la bu njëkk bi moom mooy li aju ci wàllu yiiri maanaam yiiri yi ñu war a mën a sol ak yi ñu mënut sol ci biir julli ak yan moo lan moo dagan ci julli ak lu ci daganul ci wàllu lu ñu mën a sol ak wàllu lépp loo xam ne dafa aju ci suturaal awra maanaam loolu moom mooy benn bi ñaareel bi ci def euh, moom mooy lépp loo xamante ne euh, dafa aju ci fi ñuy jullee ak maanaam euh, maanaam mooy ak xibla ak maanaam jubluwaayu julli maanaam xibla lépp lu aju ci wàllu xibla loolu la ci traité maanaam beneen bi ci des nag moom mooy lépp lu aju ci wàllu jàkka maanaam ak fan la ñuy jullee ak naka la jàkka war a ak nan lañ ko war a tabaxe ak xorma yi nga xamante ne moom la jàkk am ak teggin yi nga xamante ne moom la am loolu moom mooy beneen bi ci def euh, loolu bu ca noppee nag euh, ci lay doog a wax ci li nga xamante ne moom mooy euh, sutura maanaam suturatul musalli maanaam loolu def ko wutal sax ay bunt yoo xam ne suturatul musalli la maanaam ki julli lan la war a teg ci kanamam ba tax nit ñi duñu ko romb maanaam ak masala yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci yooyu yooyu mooy yi nga xam ne moom moo ko tax a jóg ci kitaabu salaa bi maanaam kon imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala kon mu ne kitaabu euh, téere ngi nii moom mooy as-salaatu ci julli lay wax mu ne baabu buntu kayfa ana naka furidat la ñu farataale as-salaatu julli fil isra'i ci guddig rañaan gi maanaam euh, al isra moom mooy rañaan maanaam mooy tukki gi nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tukki woon ci jóge ci makkatal mukarrama dem ca uh, baytul maqdis uh, naka noonu gannaaw ga mu daal di dem rañaane ji maanaam moom mooy mu yéeg uh, ca baytul maanaam moom loolu la ñu tudde al mi'raj maanaam isra mooy tukki gi mu tukkee jóge ci baytul maqdis maanaam ci kaaba ga maanaam makka dem ma baytul maqdis gannaaw ga nag mu daal di fay jóge yéeg rañaan maanaam moo tax dañuy wax masalan al isra nii rek waaye léeg-léeg dañuy wax al isra maanaam fekk liñ ci namm mooy al isra wal mi'raj maanaam moom mooy euh, te lool euh, mooy euh, tukki ak maanaam tukki guddi googu ak rañaan nga loolu nag borom bi subhaanahu maanaam imam al Bukhari rahimahullahu taala dafay traité mbir yooyu ci fii maanaam Euh, wala boog daf cee wax maanaam ci ni mu waxee fii dafay mel ni isra ak mi'raj yëpp benn la comme ni nga xamante ne insha allahu taala danañu ko gis ci xadis bi nga xamante ne moom mooy <coughs> moom lay indi bi mu naan summa <coughs> axada bi yadi fa bi ila sama ila sama dunya maanaam topp mu ne mu jàpp sama loxo maanaam mooy Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam jàpp sama loxo daa di rañaan ak man ak man ba Euh, adduna bi loolu insha allahu taala daañ ko gis euh, buñ ca yëgtee waaye <coughs> ci kitaabu ci ahadi foofu dinañ gis ne teqale na diggante isra ak mi'raj wane ni ñaari mbir la yoo xam ne wuute nañu euh, waaye ala kulli xaalin fii li ko tax a rek mooy ne ci guddi googu daal ci la lañu yoonal julli loolu moom mooy wala ci lañ ko def farata maanaam moo tax ci lañ ko def farata ndax julli tamit amoon na laataa euh, loola comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ndax maam Ibrahima alayhi salaam yoonam ñoom dañ daan julli moo tax ci loolu la fi bàyyi moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit daan na julli ca Makka laata ñuy euh, yoonal li nga xamante ne moom mooy euh, ñuy farataal julli ci guddi rañaan gi mu ne moo tax fii nag mu ne waqaala maanaam fii nag bu ñu xoolee lu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ci mbir mi mooy ne mbir mu nekk dañoo war a xam lan la ak naka la maam ak naka la amee balaa ñuy dugg ci mbir mi loolu moom moo tax mu daal di laajte mu daal di ñëw ngir maanaam leeral li nga xamante ne moom mooy cosaanu euh, julli ak naka la amee naka lañ ko yoonale naka lañ ko defee mu nekk farata loolu tamit dañ ci xamee ni julli moom farata la goo xamante ne Euh, maanaam euh, farata la goo xam ne gu dogu la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee mu ne wa qaala ibn Abbas sayyidna Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma nee na haddathani nettali na ma Abu Sufyan mooy ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu anhu fii hadiisi Hiraql ci hadiisu Hiraql bi yéen a koy fàttaliku mooy juróom-ñaareelu hadiis mooy bi nekk ci kitaabu Bad'ul Wahyi ci jeexital ba mu ne wax na ne fa qaala maanaam nga gis ne mu def taaliq gi maanaam ngir ne hadith bi jokkaloo woon na ko ba ba noppi mu ne fa qaala mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna daf ñuy digal yaani mi ngi ci nam annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi salaati ci julli wa sidqi ak wala a afaafu ak sàmm maanaam nekk loolu ak sàmm maanaam mooy di teet lépp lu bon maanaam ñett ñett yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu digal moom di julli mooy benn dëggu niki noonu euh, daf ñu ko boole niki noonu sàmm maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa taamu indi affaire bii di leeral lii di wane ne ñett ñii ñooy ànd maanaam nit koo xamante ne ni mu dafa dafa dafay julli fonk ko na mu ko war a fonkee loola da koy yóbbu ci ba mu nekk koo xamante ne ku dëggu la naka noonu noonu la koy yóbbee ba mu nekk koo xamante ne lépp lu aay maanaam daf koy sori te loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee borom bi subhaanahu wa taala loolu la wax ci aaya bi nekk ci suratul ankabut bi nga xamante ne moom la ñu tuddoon sànq loolu benn la ñaareel bi ci def mooy ne kon euh, loolu day leeral masalan njariñ gi nekk ci ñu yoonal julli ak ñu farataal ko loolu benn la ñaareel bi ci def bi mu lëkkaloowee ak bunt bii mooy ne euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii daf ci leeral ne julli ci jëmmi boppam dafa bokk ci euh, maanaam kon lii farata la te comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam lii la ñuy digal maanaam te al amru yaqtadil wujub loolu mooy qaida bi maanaam ak ndigal day wane ne lii farata la bu fekkente ne maanaam amru mutlaq la maanaam ak ndigal gu ñu joyal la loolu day wane ni kon tamit ne julli ndekete kon farataal nañ ko loolu mooy ñaareel bi ci def ñetteel bi ci def moom mooy ne euh, Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam juge ba moom bi muy taseeg Hiraql la gisewaatul ak yeneen bi sallallahu alayhi wa kon bu boobaa loolu day leeral ne ndegede euh, rañaan gi ma nga amee woon Makka te ma nga amee woon te euh, julli gi ña ngi ko digle woon Makka moo tax mu naan julli la ñuy digal te booba ma nga woon Makka te comme tasewaatu fi ak moom ci diggante bi kon dañ laataa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ba yeneen bi sallallahu alayhi wa laataa muy rañaan lañ gëj a gis lañ laataa muy gàddaay la gëj a Euh, gise gu tax muy wax moom wala yu mel noonu maanaam buy am ay ndigal ak ay tere ak yooyu loolu laa foofu la foofu lañ géjee gise Makka kon bu boobaa lool tamit day tegtale ne maanaam ne kon ndekete foofa lañ ko farataale woon voilà kon foofa lañ ko farataale woon loolu euh, moom yii lu lëkkaloo la ak li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi ci buntu bi mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilay haddathana Yahya ibn Bukayr te mooy Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr dañ koy dàqantele maamam waxoon nañ ko al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala moom waa Misra la comme niñ ko xamee woon Abu Zakariya al-Misri mi ngi génn adduna 155e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Yahya ibn Bukayr moom ni nga xam mooy taalibe imam Layth ibn Layth ibn Sa'd ha daa iman ci moom lay solowee comme ni nga xamante ne <coughs> imam al-Bukhari rahimahullahu taala <coughs> soloo na ci Yahya ibn Bukayr <coughs> ci amul kenn ku dox ci diggante mu moom ci lu tolloog téeméeri xadis ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mooy 178 xadis imam Muslim soloo na ci moom ñaari xadis waaye daf am ku dox ci diggante mu moom imam Ibn Maaja solo ci moom ñetti hadith imam At-Tirmidhi solowul ci moom waaye tudd na ko kon imam At-Tirmidhi imam An-Nasa'i ak eh, imam Abu Da imam Abu Dawud ak imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhim ñoom ñii ñett ñi solowuñu ci Yahya ibn Bukayr mu ne qaala haddathana al-Layth te mooy Abul Harith al-Fahmi al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Misri rahimahullahu ta'ala moom it waa Misra la comme nga xam den noonu lañ ko gisee woon ne imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala daf doon rëccu ana lan moom moo taxoon maanaam gisewul ak imam al-Layth bi mu jugee Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam demoon ci euh, Misra ngir na imam al-Layth moom nekkoon na Misra nekkoon na Madina gannaaw gi ci la jugee dem dëkk ji Misra waaye ba mu dëkkee Misra imam euh, imam Ash-Shafi'i rahimahullah ba mu ñëwee. tasewul ak moom waaye dafa taseeg ay taalibeem ba mu taseeg ay taalibeem nag mu xool ñu mu ne mu won nañ ko won tiir yi li ñuy ñu bindee ti xam-xamu imam Lays mu gis ko mbir mi yiim ko lool ba mu naan Lays ndekete moo ëpp xam-xam Maalik waaye nag cër bi yàlla imam Maalik la ko jox te ah, ak muy lu tax tasewuloon ak imam Lays rahimahullahu taala moom ah, imam Lays ibn Sa'd rahimahullahu taala mi ngi gane adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent soixante-quinzième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Yunus te moom mooy ibn Yazid al-Ayli naam ñoom mooy càllale boobu loolu léegi xam nañ alhamdulillah moom mooy Abu Najjar Abu eh, eh, eh, Yunus ibn Abi Najjar te ibn Yazid ibn Abi Najjar Euh, al-Ayli rahimahullahu ta'ala moom Abu Yazid mooy daaxantalam mi ngi génn àdduna 159 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi daan ànd ak imam az-Zuhri te solo ci moom lu bari rahmatullahi alayhi alal jamii moom euh, moom moom mu ne moom moom tamit ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta comme imam al-Layth moom mu moom mooy Muhammad Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn Harith ibn Zuhra muy fooful moo tax ñu naan ko az-Zuhri ndax bokk ndax bokk bi mu bokk maanaam ni mu nekkee doo maanaam sëtu imam euh, sëtu Zuhra Zuhrata boobu nag mooy Zuhrata bint euh, ibn Kilab bi pap bi bi bi nga xam ne moom mooy euh, mooy maami mooy mooy maami sayyidatu Amina bi nga xamante ne mooy yaay yenente bi sallallahu alayhi ndax Aminata doomi Wahb la Wahb mooy doomi Zuhrata maanaam Zuhrata boobu nag mooy juróom-benneelu maamu imam euh, euh, imam euh, imam zuhri imam Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu kon moom ñoo ko Ibn Shihab ngir ñeen ñeenteelu maamam bi Euh, mooy dégg nga mooy Aboubacar mooy dàkkantalam mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci taabi'i yu ndaw yi la bokk an Anas ibn Malik càllale gi càllale gu gu gu yéeme la lu tax gir ne imam fii day wane ni imam Az-Zuhri maanaam ak ta taabi'i la tamit ne taabi'i bu ndaw la bu solo ci taa ci saxaaba bu ndaw maanaam loolu Euh, mooy imam az-Zuhri euh, mooy ñoom sëriñu ñoom imam Malik ñoom euh, naka noonu imam al-Layth jàngee na ci az-Zuhri ah loolu tamit am na ñoom Ibn Uyayna ñoom imam al-Awzaa'i ñoom Ma'mar ibn Rashid ñoom ñëpp rahmatullah al jami' imam az-Zuhri taalibe yu bari la amoon te ñëpp di ponkal la rahmatullahi ala al jami' maanaam ak Anas ibn Malik imam az-Zuhri tamit moom mooy ki njëkk a bind téere xadiis moom mooy ki njëkk bind ab téere xadiis rahimahullah ta'ala mu ne an Anas te moom mooy ibnu Malik mooy mu ne ko an Anas ibnu Malik mooy sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Anas ibnu Malik ibnu Nadr ibnu Damdam eh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñu naan ko Zul Uznayni ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tudde woon borom ñaari nopp yi naka noonu moom mooy Abu Hamza moom mooy dàkkantalam mi ngi génn àdduna ci quatre-vingt-treizième année wax nañ tamit ne quatre-vingt-dix la ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom jàlleero yu kawe yi ak ngëneel yu màgg yi moom sayyidina anas radiyallahu taala anhu lu ëpp ñaar téeméeri nit soloo nañ ci moom ay xadiis naka noonu jàngal na leen radiyallahu taala anhu amma li nga xam ne moom mooy musnadam ndax dafa bokk ci muksiruuna yi radiyallahu taala anhu wa ardah mooy deux mille deux cent quatre-vingt-six xadiis lañ solowee ci moom ñi nga xamante ne moom imaam al-Bukhari imaam Muslim dëppoo nañ ci cent quatre-vingts ci ay xadisam imaam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts xadis imaam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix xadis ci ay xadisam moom Seydina Anas <coughs> radiyallahu ta'ala anhu wardaaw wa nabi <coughs> annahu qaala moom nee kaana nekkoon na Abu Dharr te moom mooy euh, Seydina Junaada euh, euh, Jundub ibnu Junaada radiyallahu ta'ala anhu bi sahaaba di bi sallallahu alayhi wasallam gën a siiwee ci dàqantalam Abu Dhar te moom mooy Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu tuube woon ca Makka maanaam dafa gàddaay moom dem tuubi ji ca Makka gannaaw ga ci la ñëwee nekk ma ñëw Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam moo tam moom dafa gàddaay ñaari yoon maanaam gàddaay dem Makka tuub ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam daj fa lam fa daj nga xamante ne ay fan yu bari yoo xamante ne dundewul dara lu dul ndoxum zam-zam euh, naka noonu euh, ñëw euh, moom ci madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kon ñu njëkk tuub dugg ci l'islam moom mooy juróomeelu nit ki dugg ci l'islam radiyallahu ta'ala anhu Euh, naka noonu noonu la moo tax mu daal di dellu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko fii mënoo fii toog ngir ne dëkk bi dafa metti ci euh, ci jullit léegi delluwaatal seen seen seen dëkk mu daal di delluwaat daal di toog di jëfee ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamante ne moom mooy lu ko euh, boromam subhaanahu wa ta'ala digal bu gannaaw ga nag ci la gàddaay jugee madinatul jugee jugee seen dëkk bi bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam gàddaaye ci la dem fekk ji ko mu naw <coughs> ala saakiniha afdal salaatu wasalaam nekkoon tamit koo xamante ne ci jëmmam maanaam am taxawaay la woon naka noonu am am am yaram la woon nekk tamit koo xamante ne euh, dafa xeereer maanaam dafa xonk dafa dafa dafa xaw a xonk maanaam weexul weexul dafa xonk jëm ci xeereer euh, naka noonu nekkoon tamit ku sëkk sikkim radiyallahu <coughs> ta'ala anhu Ah, Seydina maanaam moom nag ah, al imam Abu Dawud rahimahullah nee na fekkiwul woon Badar ah, waaye nag gannaaw ga maanaam ci la ñëw bokk na ci li nga xamante ne moom la jago moom la nekke woon ku noonu la si woon mooy ku dëddu adduna la woon radiyallahu taala anhu nekkoon ko xam ne ku daan digle lu baax la te daan tere lu bon ba pare namit amul dara lu mu daan ragal wal ci maanaam kenn ku koy ŋaññi ci loo xamante ne ci wàllu yàlla la aju loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma aqallatil ghabra afdaq lahjatan min abi zar amul euh, euh, maanaam euh, suuf si musul maanaam taxawul maanaam kenn taxawu ci koo xamante ne ku gën a dëggu la ci ni mu mel que abu zar radiyallahu taala anhu loolu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seede ci moom kon kooku maanaam saxaaba bu màgg la borom gëneel yu kawe yi moom mi ngi génn àdduna fanweereelu at ak ñaar ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag musnadam maanaam deux cent quatre-vingt-un hadith la moom lañ soloo ci moom imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci indi fukki hadith ak ñaar maanaam douze hadith ci ay hadith ak imam al-Bukhari wéetoo na ñaari hadith imam Muslim wéetoo fukki hadith ak juróom-ñeent dix-neuf hadith ci ay haditham radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi yuhaddisu muy nettali anna rasulullah nee na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na furija daa maanaam euh, ubbi nañu maanaam ubbi nañu xar nañ an euh, an saqfe ci euh, téegu bayti sama néeg bi maanaam sama néeg sama téegu néeg moom la ñu xar téeg moom mooy plafond plafond wu néeg bi dañ koo xar ubbi ko maanaam loola nag mooy malaaka yi ñoo ko ubbi woon muy te loolu néeg bii nag du woon néegam néegu sayyidat ummu haani la radiyallahu taala anha waaye nag dafa wax ne sama néeg la ngir ne foofu lañ ko euh, foofu lañ ko nekko ko maanaam fa la tëddoon maanaam foofu lañ ne ko ah fanaanal fii sa néeg la maanaam tey fi mu toll kenn ci yéen bu ma demoon këram euh, mu daal di am ab néeg bu ma jox dama naan ah waaw sama néeg bi ma fanaan de maanaam sama néeg lay wax dégg nga loolu moom mooy euh, loolu la <coughs> ci buntu boobu ci la waxee ni sama néeg la mu ne waa ana fekk man bi makkata maa ngi woon makkatal mukarrama zaadahullahu sharafan mu ne fa nazala mu daa di wàcc jibril sayyidina jibril alayhi salatu wassalam nee na fa farade mu daa di xar sadri sama dënn maanaam ah, def ko yóbbu ba ca mag ba ca maanaam ah, moom ak sayyidina mika'il ñoo àndoon ah, alayhim asalatu ñu daal koy jël indi yóbbu ko ba ci kaaba gi maanam Euh, loolu la lenn lenn li wax maanaam ngir li koy leeral mooy ndoxum zam-zam biñ ci tudd maanaam waaye tamit fi mu jógee maanaam mooy makka dañ koy wax tamit baytu maanaam euh, ci makka la jóge foofu yëpp la ñuy wax baytullahil xaram maanaam moo tax borom bi subhaanahu wa taala daal di wax ne minal masjidil xaraami ilal masjidil aqsa maanaam bi muy wax ne dafa tukki yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi jaamam bi moom dafa li ci jumaa ja ñu xormaal gi jëmi ko ci jumaa ji gën a yo gën a gën sori ga maanaam nga gis ne jumaa jooju ànd ci néeg bi la départ maanaam fi mu départ muy néeg bi du ci jumaa ja la départ waaye terewut Makka gi yëpp la ñu tuddee masjid maanaam masjidul haram comme ni nga xamante ne noonu la waxee ne yéeféeri falaa yaqruban innamal mushrikuuna najas falaa yaqrubanna al masjidal harama ba'da aamihim haada maanaam yéeféer yi ñoom ay sobe lañ bu ñu jegeeti jumaay kaaba gi ginnaaw jumaay juñ xormaal gi ginnaaw seen at mii moo tax màkk jëpp lañ leen di tere maanaam kon da gis ne maanaam màkk jëpp la wax jumaa ji ndax tamit loolu tamit day dëgëral qaa'ida bi neen maa qaaraba shay'a maa qaaraba shay'a ya'khudhu hukma maanaam euh, ya'khudhu hukma maa qaaraba shay'a ya'khudhu hukma lépp lu jege biir day daal di jël àtteem maanaam kon loolu moom moo tax ñu wax mu daal di kon nag bi mu ñëwee nee na mu daal di xar fa fa faraja mu daal di xar sadri sama dënn summa topp gasalahu mu daal di koy raxas bi ma zamzam ci ndox bi nga xamante ne moom la ñuy wax zamzam maanaam mooy ndox mu sell moom nga xamante ne moom moo gën a sell ci mboolem ndox yi nga xam ne ñoo des ci kaw suuf ñoo nekk ci aduna ndox mi gën a tedd di gën a sell gën a kawe mooy ndox bi génnee ci diggante loxo yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ginnaaw ndox moomu ndox mi gën a tedd mooy mu zam-zam bii euh, te bokk na ci li nga xamante ne moom mooy bokk na ci secret yi nekk ci euh, euh, ndox mooma mooy day ubbi dënn te da koy yaatal bokk na ci li nga xam ne moom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam mooy ne lañ ko tax ñu naan ko zam-zam li ma shuriba maanaam la tax ñu naan ko man day faj aajo booba loolu bokk na ci mu al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala nee dama dem eh, eh, Makka ba ma demee Makka ma daal di jël zam-zam ma daal naan daal di yàlla may ma xam-xam bu tollu ne xam-xamu imam az-Zahabi rahimahullah maanaam ci xadis may ma ma mel ni imam az-Zahabi ci xadis waaye dem naa ba raw imam az-Zahabi maanaam eh, loolu te loolu ci barke naan gi nga xamante ne moom la naan ndoxum zam-zam bokk na tamit ci li nga xam ne mooy yaatal gi muy yaatal dënn ak ubbit maanaam zam-zam ñaari mbir la maanaam dafa am secret bi ci boppam maanaam zam-zam ci boppam am secret yi zam-zam te secret yi zam-zam mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax sóoratu euh, sóorat euh, al-Inshirah mooy saar bi nga xam ne moom la borom bi di waxee ne dañoo xaroon dënn yenente bi sallallahu alayhi wa sallam alam nashrah laka sadrak xanaa ubbi ñu woon sa dënn saar boobu euh, mooy saar numéro quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quatorze tamit moom mooy adadu nafsi maanaam mooy poids mystique gu zam-zam maanaam nga gis euh, lëkkaloo gi nga xamante ne moom la lëkkaloo ne képp koo xamante ne euh, da ngay faral di naan zam-zam euh, ak it niki noonu ngay maanaam loolu mën naa ubbi sa dënn gën koo yaatal gën koo setal laabal ko loolu benn la ñaareel bi ci def mooy secret bi nekk ci zam-zam mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi kon nag képp koo xamante ne da ngaa bëgg ci zam-zamu baatin bi borom bi subhaanahu wa ta'ala raxas sa xol ak secret ya donte naanu loo ndoxum zam-zam mooy nanga nga fonk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg ko ndoxum moom ci boppam mooy secret mooy secret ndox mi bu boobaa nga jàppoo ci ndoxam mooma nga daal ci sangoo farata te moom mooy nga sopp ko nga bëgg ko nga teg ko ci kaw lépp tey topp li nga xamante ne moom mooy am njàngaleem ci biir. ak loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a màgg mu ne suma topp jaa mu daal di dikkee bi tastin ci ab ndax loo xamante ne maanaam day xel ko waxoon nañ ko day mel ni paan boo xamante ne ah, da dafa weñ lay doon maanaam cuivre lay doon wala mel noonu waaye fii min zabin wurus la woon loolu nag day daal di nekk loo xamante ne tamit day leeral maanaam ne ah, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ah, maanaam wurus bi day du du ne du du du du ne dafa dagal maanaam ñuy jëfandikoo ndabal wurus ak ndabal xaalis comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoo loola du dagan ngir ne jëf ji jëfu malaaka yi la te lépp ci xayal la ak baatin maanaam lépp lii ci baatin la ajo loolu moom moo tax euh, adduna bi nga xam ne moom la ñuy wax aalamul xayal euh, adduna la boo xamante ne la cay xew yëpp yëfi baatin la te la cay xew lépp du loo xamante ne euh, lu ñu mën a roy la maanaam ba noppi tamit lépp la cay xew Euh, loola buñ ko gisee mu mel ni ja mooy yàlla itam loola xeetu jaamu yàlla bu màgg la moo tax foofu euh, amul yoon maanaam amul luñ naan lii lañ sariaal wala yu mel noonu lool moom moo tax comme que malaake bi ñu ñëwee moo tax malaaka bi ñu ñëwee ñu mën a jël ndox maanaam ndax loo xamante ne wurus a ko lam te xam ngeen ne wurus mooy li nga xamante ne mooy métal bi nga xam ne moom mooy bi gën a bi ëpp doole ci adduna bi bi nga xamante ne moom lañ gën a màggal te moom lañu gën a réyal itam moo tax loolu tamit day wane li nga xamante ne moom moo nekk ci ndoxum zam-zam ci ay secret ndax xam ngeen ni bu fekkente ne moom la jël tibbeeku noonu moom mooy wane màggaayam waaye tamit ñu nar cee def li gën a màgg ci li ñuy def mooy raxas bi ñu raxas xolu yeneen bi dënnu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nag ubbi nañu dënnam euh, maanaam euh, ñetti yoon ubbi nañ ko ci ba mu nekkee xale ca euh, sayyidat Halimata as-Sa'diyya radiyallahu anha ubbi nañ ko foofa comme ni nga xam ne noonu la ko waa ahlu siyar indi te noonu lañ ko xamee gannaaw ba ubbi nañ ko bi nga xamante ne moom la wax yu bi doon yegg si boobu tamit ubbiwaat nañ ko ñetteelu biñ ko ubbi mooy bii bii mooy ñetteelu yoon ñu daal di koy ubbi maanaam te loolu ubbi goo benn bu ci nekk nag ak njariñ gekk ne maanaam benn bu ci nekk ak secret yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk dégg nga mu daal di nekk ko mu ne euh, kon bañ ko Euh, mu ne waaye nag euh, mumtali'un mu daal di aji feex hikmatan ak xereñ wa imaanan ak ngëm maanaam mu daal di feex maanaam ndabal oor bi dafa feex ngëm yàlla ak euh, ak ak ak xereñ xereñ nag mooy sagesse mooy lenn lu ci nekk nga wax ko wala nga def ko ak nga doxale ko fa nga ko war a waxe na nga ko war a waxe na nga ko war a doxale loolu moom mooy ak xereñ waaye li nga xamante ne moom la ci namm fii moom mooy moom mooy alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax borom bi subhaanahu wataala taala daan maanaam fu fu muy wax rek ah, danaan ah, ah, alkitaaba wal xikma maanaam téere bi ak xereñ gi maanaam mooy xam-xam yi aju ci téere bi yëpp mu ci biir ak ci biti loolu moom mooy xikma moom mooy xereñ bi te moom mooy mboolem loo xamante ne wax la ak jëf ak doxalinu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ak xam-xam ya mu amee ci biir ak ci biti loolu moom mooy xikma loolu moom moo tax maanaam ak ngëm yàlla nag mu daal di koy feesal loolu tamit day wane ne euh, maanaam lii day wane tamit maanaam ne comme li nga xamante ne alamul maam day wane alamul xayal maanaam am gi mu am te ñu koy wax tamit alamul misaal mooy lan mooy ne ndab ñun li ñu xam ne ndab ndax xereñ ak ngëm duñu ay matières yu ñu yu palpable maanaam du loo xamante ne lu concret la maanaam ay mbir yu abstrait lañ ah maana wii lañ ñu maxsuus maanaam mbir yoo xam ne mbirum maana ci maanaa léegi nag lii nag moom mooy bi mu taxawee jëmm ji nga xam ne moom la taxaw loolu dañ ci xamee ne kon ne adduna boobu am na maanaam que ci suñu ci adduna boobu nit ki li muy gis li muy gis ci adduna boobu te mu nekk maanaam yu yu yi abstrait yëpp daf koy gis mu nekk loo xam ne day concret te te pourtant dañoo abstrait woon maanaam du gis kon beneen bi ci des mooy niñ ci xamee nekkee ne ndoxum zam-zam dafa ànd ak xereñ ak gëm yàlla gu nekk ci biir loolu tamit dañ ko cay xamee te loola secret bi mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu am xereñ googa ak xam-xam bi nga xamante ne maanaam ak gëm yàlla gi nga xamante ne moom moo ca nekk naka noonu mu ne mu ne fa afraghahu mu daal di koy sotti fii sadri ci sama dënn loolu tamit dañ cey xamee ne te lii mooy bañ koy waajal rañaan loolu tamit beneen junj la bu ñuy leeral ne képp koo xamante ne da ngaa bëgg rañaan dem ci sa borom subhaanahu wa taala faw nga sàkku xam bi aju ci wàllu alquran ak sunna ba pare nga dëgëral sa loolu moom mooy ñaari condition yi nga xamante ne moom mooy tax nga mën a rañaan ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba muy rañaan loola lañ ko def loo maanaam dañ koo jël jël ndox mi nga xamante ne dafa feex ak xereñ ak ngëm te moom mooy ah, mooy alxuraan ak sunna ak ngëm yàlla ñu daal koy sotti ci dënn bi mu doog a rañaan maanaam loolu tamit mooy ne yow it boo bëggee rañaan jëm ci sa borom subhaanahu wa taala faaw nga yittewoo alxuraan ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa bu ñu waxee sunna nag jubluwuñ ci rek jëbu biti yi loolu jëbu biti yi mooy li ci njëkk mooy li ci njëkk te war cee gën a feeñ waaye jëfi biir tamit da cee bokk maanaam mooy lépp luy xam-xam bu tukkee ci yenente bi rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci zahir ak ci baatin nga yittiwu ko loolu moom mooy xekma bi ak ngëm gi te lu tolloog na nga ko amee lu tolloog noona la sa ngëm gi yokkoo te lu tolloog noona ngay mën a demee di rañaane ngir ne euh, rañaan googu daañ ko gis ne garab gi nga xam ne moom la gis mooy euh, garab googu moom mooy garabu ngëm ci boppam ci xayaal nag la amee moo tax rañaan gii ñuy wax rañaan la goo xam ne ngir subhaanallah moo tax imam al loolu dañ ko fàtte woon wax le fait que mu indi xadis bi ba pare indi ko ci guddaayam xam nga mënoon na ko indi ci ci gàttaayam tënk rek li nga xamante ne moom moo ko <coughs> moo concerné wàllu julli gi waaye daf koo indi ci guddaayam ci fii bunt bii lu tax ngir wax la ne la rañaan gii ñuy rañaan moom la nit yàlla yi di rañaan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nag daf koo réaliser ci zahir ak ci baatin nitu yàlla yi seen xayaal amul doole ci ñu mën koo def ci ci ci zahir waaye danañ ko def ci baatin mooy lan mooy ne nit ki am ngëm feesal ko ci xolam feesal xam maanaam xam-xam yenente bi sallallahu alayhi ci zahir ak ci baatin duy ko ci maanaam di ci ubbi dënnam yaatal ko ba dugal ko ci biiram jëm ci boroomam subhaanahu wa di taxaw ci ñaari tànk yooyu moom mooy xam-xam ak ngëm gu dëgër ngir ne xam-xam bi mooy tax mu mën a jëf jëf ju baax bi maanaam xam ne lii bu may def lii moo baax lii mooy gërëmloo yàlla lii la yàlla di kontaan lii la yàlla di bañ maanaam ma xam ko loolu moom moo may dimbali ci zahir ak ci ngëm gi nag mooy tax ma am doole gi tax énergie bi tax mu mën koo def loolu ngëm gee koy def ñaar yooyu nag ci laay naawee maanaam euh, avion bi yéeg ngir rañaan jëm ci bu xadara yàlla bi maanaam ci ñaari Euh, moteur yooyu lay dawee maanaam loolu moom mooy euh, li nga xamante ne euh, loolu ak tamit ne rañaan ko moo tax ñoom nitu yàlla yi dañ koy def ci seen xayal maanaam mooy lan mooy ci monde fiction bi imaginal ñoom noonu lañ koy réaliser waaye nag yeneen bi moom sallallahu alayhi dafa màgg màggaay goo xamante ne li muy dund ci xolam mooy li muy dundu ci biti maanaam li muy dund ci moo tax mu ne sama xol su ma bët day nelaw waaye sama xol du nelaw ci anam goo xamante ne même bu demee bay nelaw masalan bu njàppam doon toj dana ko xam ngir ne ni mu nekkee ci xayal noonu la nekkee ci àdduna bii ci biti maanaam mooy bu nekkee moom ci addunay baatin bi addunay baatin bi day transposé wu ci addunay zahiram loolu moom la yenente bi sallallahu amee loolu nag nit yàlla yi amee wuñ ko noonu demewut noonu ci ñoom moo tax ñoom du ñu gis mbir yi ni muy nekkee ci ak ak ci jëmm waaye daañu ko dund ci seen baatin loolu moom mooy différence bi euh, loolu nag dalay won ne tamit ni julli te imam al-Bukhari rahimahullah xam na maanaa boobu bu baax loolu moom moo tax mu ne maanaam mu indi mbir mi te ba pare wane ni julli mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër li tax nga mën a def rañaan boobu te ci lay tàmbalee te ci la jeexe ngir ne boo xësee ba kabar yaa ngi ci xadara yàlla ndax xadar yàlla bi ni ñu ciy duggee mi ngi mel ni ngay julli rek fi mu toll munoo ni boo nee allahu akbar munoo génn ci julli maanaam munoo ni allahu akbar ba pare euh, maanaam nekk ci biir julli ba pare nekk ci biti loolu mënta ne faaw da ne ci biir mbaa nga ne ci biti amul benn moment boo xam ne dañ naan yaa ngi ci diggante bi na naka noonu xadara yàlla bi amul benn moment booy na mën a nekkee ci diggante bi te ñi nga xamante ne ñoom la borom bi subhaanahu wa ta'ala ci sóoratul mi'raj saar bi mu tuddee rañaan gi mi'raj bi muy wax ne malaaka yi dañuy rañaan jëm ci moom yàlla subhaanahu wa taala ànd ak ar-ruux ci bés boo xamante ne cinquante mille ans lay tollool juróom fukki junni at mu ne ñooñu ci boobu borom subhaanahu wa taala bi muy wax ci ñooñu ci saar boobu dafa ne nit ñi ñëpp ci fayit lañ nekk ci ci ci défaillance dañoo nooy dañoo tóoy ay tóoye man lañ ba mu def ñi di julli ba mu def ñi di julli te bi mu njëkk tag bi julli ñooñu mooy dana mooy xam ne dañuy sax ci seen julli yi maanaam bu ñu nekkee ci julli bu ñu génnee ci waxtu julli itam maanaam ci moment julli bi tam ñi ngi ci biir julli seen xol mi ngi julli ak borom bi maanaam ñi ngi takkoo ak borom bi subhaanahu loolu mooy tax nga mën a rañaan dem ci yàlla rek yàlla kenn du dem ci moom fekk xol mi ngi takk leneen yàlla du nangu loolu yàlla du nangu nga dugg ci xadaraam bi fekk yow bu gisee sa xol e-, e-, am na keneen kuy fay buuxanteeg moom wala leneen loolu day bañ yàlla du nangu loolu kon loolu moom moo tax rañaan gi maanaam nekk loo xamante ne soo ko bëggee def ndax ci te saar boobu sax doon la ko sootul mi'raj mooy faw sa xol nga aj ko ci borom bi subhaanahu wa taala mu boobaa yaa ngi ci biir julli nga suratul ma'aarij ah, waaw jazakumullahu xayran suratul ma'aarij mooy sa ala sa'ilun bi azabin waqi' naam eh, mooy ta'rujul malaa'ikatu war ruuhu ilayhi fi yawmin kaana miqdaaru xamsiina alfa sana maanaam mooy mi'raj ma'aarij mooy yoon yi nga xam ne maanaam mooy yoon yi ngay jaar pour mën a rañaan loolu mooy ma'aarij yoon yi ngay jaar pour mën a rañaan ci la tuddee ni ñay rañaan ci biir nit ñi mooy ñuy julli te sax ci seen julli mu jeexale seen jikko yi ne sàmmoonte ak julli dégg nga kon loolu euh, moo tax euh, maanaam loolu ngi gis ne xikma bi tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam mu ne fa afraghahu moo tax da ko sotti fii sax da ko sotti sa sadri ci sama dënn moo tax alxuraan ne ko alam nashrah laka sadraka xanaa ubbi luñ la sa dënn waaw loolu mooy wane tamit ne dënn maanaam ma xereñ ak ngëm ci dënn lay ne loolu moo mën a ak ragal yàlla tamit moo tax borom yeneen bi sa ne at-taqwa haahuna at-taqwa haahuna at-taqwa haahuna yàlla fii lay ne su ma topp nag atbaqahu mu ko su ma topp axasa mu daal di jàpp bi yad yi euh, loolu nag daf koo tënk maanaam lii lu ñu tënk la li koy wane mooy yeneen i xadiis yi riwaayaat yi rawatina mu nekk tax imam muslim nee dafa woo al buraaq moom la yëg alburaaq ab bax la la maanaam dafa nekk ci diggante fas ak mbaam nekk loo xamante ne euh, moom nee na boo koo xamante ne la euh, bu bu fa mu séen fa bëtam yam moom foofu lay teg tànk bi maanaam fa bëtam yam rek foofu la tànk bi di tegu loolu <coughs> euh, moom noonu lay noonu noonu la gaawee maanaam moom comme na la waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci borom bi subhaanahu wa ta'aala xol seen xol delluwuñ lu dul ci yàlla te ñuy julli bu ñu jullee kabbar taxaw ak seen borom subhaanahu wa taala ñooñu nit ñuy rañaane muy gën a gaaw sax alburax boobu nit ñuy demee ci yàlla moo gën a gaaw mel lax bi loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ànd ak moom ba baytul maqdis waaye ba muy rañaan dem dinañ ko gis maanaam dama ne ba ma demee ba baytul maqdis ci laa dugg ci jumaa ja ma julli ma ma ma yeew ko fi nga xamante ne fa la yeneen kii doon yeew seen dabba yi foofu laa ko yeew dem dugg julli ñaari rakka dégg nga mu doora ci teg ne summa topp axasa mu jàpp moom Seydina Jibril alayhi salaam bi yadi sama loxo fa araja mu daal di yéeg yéeg nag rañaan bii ak man ila sama jëm ci asamaan at dunya bi suufe bi mooy ci asamaan fii mooy bi gën a jege suuf si maanaam mooy kon fii dégg nga kon loolu mu daal di yéeg ak man kon ci la xamee ni laa Seydina Jibril alayhi salaam rek ànd ak moom bi muy dem alburaaq fii rek la ànd ak moom maanaam diggante Makka ak Jérusalem bi muy ñibbisiwaat it mu jëla ko waat Jérusalem ñëwaat ñëwaat ñëwaat Makka lii la ànd ak moom àndut ak moom ci beneen moment maanaam loolu tamit day wane ne bi muy yéeg yéeg boobu moom nam ko mën a alburax mënewu ko noonu nam ca mën a gaawee alburax gaaweewu ko noonu te it day wane loolu benn mbir la bi ci def nag moom mooy day wane màggaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax boo yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi ba mu koy jox xam ngeen ni yent yàlla lii benn bu njëkk bi moom mooy mbir mi xew ci guddi euh, secret yi bokk na ci li ci nekk moom mooy guddi euh, maanaam moom la euh, soppe yi di daje benn ñaareel bi ci def mooy guddi ci la intimité di gën a amee bi ci def moom mooy ni guddi lu ca sosu muy ëpp doole moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko ci xadis bi bu naan dee leen dimbali ko eh, eh, ci ci ci ci di tukki boo leen dee tukki ngeen tukki ci guddi gi ndax xoolal ci lay gën a gaawee beneen bi ci beneen bi ci def mu ne eh, mu ne beneen bi ci def mooy li alxuraan wax ne guddi la ca sosu mooy gën a dëgër te mooy gën a taxaw inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila beneen bi ci def moom mooy ni guddi. Euh, moom mooy bërëb bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala ci lay wàcc guddi gu jot te arafat arafa euh, bëccëg gi lay wàcc te bis boobu rek lay wàcc borom bi subhaanahu wa taala ci lay wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi yeneen jours yi ci des yëpp du wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi maanaam wàcc boobu nag te jal lii xeetu maanaam feeñu waay la waaye bu guddi moom guddi gu jot yàlla dana wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi kon loolu mooy wane màggaayu guddi ak bëccëg ci kaw bëccëg alquran saa yuy tudd diggante guddeeg bëccëg guddi lay njëkke yuulijul layla fi nahaari dooga waxu yuulijul nahaara fi layla wama wama laylu saabiqun nahaar beneen bi ci def moom mooy ne guddi gu am na bëccëg gu ca tegu waaye du bëccëg gu jot moo am guddi gu ca tegu ndax yawmal qiyaamati moo tax ñu tudde ko yawmun aqiim ci alquran yaw ma xiyaamati benn bés la rek boo xamante ne amul guddi gu ci tegu cinquante mille ans la amatul guddi gu ci tegu voilà yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nekk nañ ci guddi te guddi gu jot ruux yi danañ yëngatu nit ki yëg ko am mu bañ ko yëg ruux yi danañ am dinañ yëg ni am na lu wàcc ci ñoom jamono ji borom bi subhaanahu di wàcc ba pare jaamu yàlla yu guddi moo ëpp doole jaamu yàlla yu bëccëg jaamu yàlla yu guddi moo ëpp doole jaamu yàlla yu bëccëg moo tax borom bi subhaanahu ne yeneen bi sallallahu alayhi ci sóor saar bi mu tuddee rañaan gi israaf gi tukki guddi googu mu ne ko wa min al-layli fatahajjat bihi naafilatan laka asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda ci guddi gi na nga na ngay na nga jël na taxaw di yittewoo sa borom subhaanahu wa di julli mu ne mu nekk ak dollent ci yow boo xoolee digal gëm ko digal ci biir ci biir julli gi ba mu naan ko wax jud waqtal su jootal te nga tàkkumaa jegeñ ba mu wàcce wàccee alquran ca saa maanaam saar bu mu njëkk wàccaat danu ko yaa ayyuhal muzammil lu mu ko njëkk wax lay la jugal guddi waaw maanaam kon loolu day wane guddi ëpp doole mu ëpp doole bëccëg dégg nga mu ne kon euh, beneen bi ci des moom mooy boom ko sottee ci dënn bi loolu maanaam euh, loolu tamit day day day day euh, ah, wala boog astaghfirullah bi mu ko bi mu ko yé yéegee loolu tamit day wane ne maanaam doole gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam am te xam nga am na ci yeneen riwaaya hadith bi mu naan bi ñu ubbee dënn bi dañ cee sotti ndox mais mais dañ ba pare Euh, jël galaas gi tamit ndox galaas sal ji teg ko ci ci ci ci xol bi place xol bi doo koo tëj galaas ci zam-zam ñu teg ko ci place xol bi doo koo tëj maanaam mooy ndox mi nga xam ne day raxas ak galaas gi moom mooy tax mbir mi gën a dëgër xam nga ne galaas dafa dëgër dafa sedd maanaam ngir mbir mi sax ci ci xam nga loo xamante ne dañ da da seddaayoo ko wowal ak lu tàngoor wowal lu benn lu seddaay wowal liy dëgër këcc du neex a du neex a dindiwaat. waaw ngir mu gën a dëgër waaw mooy mooy waaw moo tax bi mu yéegee te loolu day wane beneen bi ci def moom mooy yéeg gi mu yéeg te moom rek te yéeg loolu day wane ngëneel gu mu am ci kaw yent yàlla Isa alayhi salaam ndax eh, yent yàlla Isa bañ koy yéegal alayhi salaam alxuraan dani yaa yaa Isa eh, ibn Maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka man yàlla yow yaa yant Isa sa man de maa ngi lay dama lay nelaw loo dama lay roof ay nelaw yëkkati na jëm ci man maanaam moom ba mu yéeg ci asamaan si da koo roofi nelaw xam ngeen ni tey nit bu bëggoon a yéeg nii nii nii ci kaw nii àndut ak mu nekk nii rek ci air bi yéeg nii waxuma la mu yéeg ba ci asamaan nga xam ne affaire u baatin la mais ci asamaan rek bu bëggoon yéeg nii ak yaramam bii te nelawul day am problème te yeneen ci bi sallallahu ak ak di yi yi maanaam yeneen ci bi yéen ci yàlla yi ak li muy am am doole ak li muy nekk koo xamante ne genn wàll gi yëpp ruux la côté spirituel la ruuxu borom bi la subhaanahu wa moo tax ñu naan ko ruuxul loolu yëpp ndax beneen partie bi rek mooy nit ma ndax moom amul amul amul amul papa yaay rek la am ànd ak loolu yëpp pour ñu yëkkati ko ba foofa dañ ko nelawoo yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu yëkkati ko muy xoole loolu muy muy ñaareelu mbir mu ne fa lamma bi nga xamante ne jiitu dikk naa ila sama ci asamaan bu njëkk bi xaala ci la waxee Jibril sayyidina Jibril alayhi salaam nee li xaasini sama ñeel ki nga xamante ne moom mooy e, kay e, maanaam kii kii garde asamaan ki kii wattu asamaan si li xaasini sama ñeel kay wattu asamaan iftax ubbil maanaam ci la yëgloo ne nañ ko ubbi kaala nee na mu ne ko man hada kii mooy kan maanaam mooy dafa yëglu mooy waneen tamit nit ki bu demee bërëb lay yëglu balaa moo dugg maanaam ñëw rek léeg-léeg nga gis ko sama mbokk wolof yi dañ koy def lu bari dañuy ñëw kër jàmbur rek ubbi buntu bi maanaam duñ fëgg duñ def dara waaw ñooñu nag boo bëggee yar del ci bi sa néeg seer nu buntu tout le temps ñëwee ubbi rek daal di confronté wu ak ak affaire ñu doog a fëgg boobaa ñu xam ne mu ñu dugg bërëb dañuy wëgg dañuy yëglu dégg nga xaala mu ne man haza kii kan la waaw kan moo ne ci buntu bi waay maanaam loolu nag laaj la goo xamante ne maanaam ñoom daan ci jëw léegi mu ne xaala mu ne ko haza jibril ah kii di jibril la sëy naa jibril assalam maanaam loolu kon ci la ñuy xamee ne tamit boo ñëwee ci kër comme li yenente bi sallallahu alayhi mu ko kana mu ne ko ana mana mu ne mana mana mana mana maanaam pour wax ko ne ko buñ nee la kan la doone mën a parce que ku ne mën na ni mën a da nga naan man la diw waaw kay wala boog nga wax loo xamante ne wala boo nee par exemple bu dee dëkk bi ñi fi ñi ñi ñi fi sant mbay bari moo doone man la mbay faaw nga wax luñ lay xàmmee ah ah voilà <laughs> eh? dégg nga dégg nga mu ne ko ba mu ko waxee noonu mu ne ko xal ndax yooyu yëpp ci teggin la bokk maanaam daa bokkaale sax ci civilisé beneen bi ci def mooy gis nga yoonu yàlla amul dara luñ ciy def lu dul ci ndigal Seydina Jibril alayhi salaam mooy imaamu malaaka yi ànd ak loolu buy dugg ci asamaan faw dañ koy jox ndigal yoonu yàlla noonu la mel. yàlla du ubbil buntu asamaan yi kenn ku mu joxul diggal bi waxu balaa buntu boppam bunt asamaan si nag dana ko ubbil ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci jëf yu baax yi yu sell waaye buntu boppam ñi nga xamante ne seen xol joxuñu ko ku dul yàlla rek la ko yàlla ubbil dégg nga waaw xam ne joxuñu ko ku dul yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi bëgg yeneen bi sallallahu alayhi mu gënal leen lu ne ñu teg ko ci kaw lu ne ñooñu la ko yàlla ubbil dégg nga mu ne ko xaala mu ne ko hal ndax maaka am nag yow ahadun kenn am na ci yeneen raa naan wa mam maaka a ah ku ànd ak yow xam nga loolu ah, tekkiwul ne ah, yii yëpp laaj yii ñuy laaj tekkiwul ne ñoom xamuñu woon ne Seydina Jibril dina ñëw asalaam xamuñu tekkiwul ne xamuñu woon ne yent yàlla Muhammad la ñuy àndal sallallahu alayhi wasallam abadan tekkiwul loolu Euh, waaye laaj bi ñu koy laaj ngir xem nañ ko ak kontaan gi kontaan ci ñëw gi yent yàlla Muhammad di ñëw la sallallahu ah, waaye kooku kana maanaam mooy ah waaye lii xéewal lii kii kana ku ñëw ah, Jibril la ah daa am ko àndal maanaam ngir bëgg rek kontaan rek dégg nga mu ne ko naam waaw maay ànd nag man Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam ndax moom noonu la tudd te noonu lañ koy xàmmee baatu Muhammad bii nag bokkut ak maanaam li euh, nga xamante ne noonu la ko nit ñi xamee ngir ne moom lii day tegtale maanaam mooy meloom maanaam ni nii la mel te noonu lañ xamee ne ku gërëmu ci asamaan ak suuf si yëpp mboolem melo yi ràññ mboolem melo yiw ak melow mbaax ak melowu sell yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam da koo ràngoo da koo dajale loolu moom moo tax mu nekk koo xamante ne ndax Muhammad xam ngeen ni Mahmoud mooy ku ñu gërëm di ko sant Muhammad nag mooy ki nga xamante ne lañ de maanaam adduna bi ba adduna deg amul benn atum lu dul mi ngi koy sant di ko gërëm kooku moo ñëw maanaam boo ko rek di wax rek turam déedéet kii ñëw mooy ki nga xam ne amul benn pepp ci univers bi lu dul mi ngi koy sant di ko gërëm te melooy ngërëm ak melooy sant yëpp rangoon ko sallallahu alayhi wa sallam moo tax fa qaala mu ne ursila ilayhi ndax dañ ko yabal waay xam ngeen ni lii moo lay won ne euh, dañ euh, ñoom laaju laaju ko woon ngir rek euh, bëgg a xam ndax xam nañ ni fii ku fa ñëw foofa foofa ku fa ñëw dañ laa yabal kenn du fa ñëw te yabaluñ la waaw segam fii rek léeg-léeg ci yenn fii ci bërëb yi ngay dem foo am ne doo fa dem kenn te kenn yabalu la kenn joxu la carte invitation nga def boobaa nga koy gëj a def waaw waaw boo moytuwul imagine tey tey tey tey palais Élysée ah, président yooyu dem yow nga ñëw rek daal di dugg ñëw nan nan da def keroog koy gëj a def yàlla nañu yàlla sàmm moo tax nan ursila euh, ndax dañ koo yabal waay maanaam ndax bëgg rek ñu maam ñuy laaj laaj yu bari yi ngir kontaan maanaam non mais waxal que loolu dëgg maanaam ngir kontaan gi ñu kontaan ci Seydina Muhammad seen sang. sallallahu alayhi wa sallam ñëw gi muy ñëw ci ñoom fa qaala mu ne mu ne mu ne naam waaw waaw waaye fa lamma ba nga xamante ne fataha ubbi na rek alaw naa dañoo ñal ko dañoo fiiti kaw asama asaman ad-dunya bu nga ne moom mooy bu suufe bii waaye bañ ko féetee kaw nag dem maanaam ca kaw lañ dem fa isa fekk nañ moo tax loolu am na xadis bu ne juróomi junni at juróomi téeméeri at bokk moo tax diggante asamaan ak suuf si juróomi téeméeri at moo dox diggante asamaan ak suuf si ci ci ci ci ci ci naaw naaw maanam naawu picc wala yooyu juróomi téeméeri at la te juróomi téeméeri at moo dox diggante asamaan boo nekk ak moroom maanaam wuuteeg li nga xam ne moom la caaxaankat boobu doon wax di indi ay atam ak ay chiffres euh, lu nekk mu wax ko yal nañu yàlla sàmm dégg nee na boom isa ba mu gisee rajulun benn waay boo xam ne qa'idun mi ngi jekki ala yaminihi fekk ci ndeyjooram aswidatun am mbooloo maanaam aswida dañ koy wax na mbooloo ngir eh, ndax as sawaadu sawaat moom mooy mbooloo rek maanaam xam nga eh, normalement sawaat mooy lu ñuul ngir ne mbooloo buñ bëree dañ naan noir de moon moom dañ naan dafa ñuul voilà saw aswida maanaam ay mbooloo yu bëri te maanaam loolu lay tekki moo tax yenn saa na man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum ku ku ku gën a bari ku yokk ci mbooloow nit maanaam mu gën a bari yow ci ñooña nga bokk maanaam tey fi mu toll bu amoon ñu doon def wala ñu am lu ñuy réclamer wala yooya nga bindu ci wala nga bokk ca ba bu ñuy compter ñu compter waale la maanaam nga gën a bari mbooloo ma wala ñu am xew nga dem fekkee xew ma yow ci ñooña nga bokk. moo tax képp ku ku yàlla yitteel nga war a moytu lool nga war a moytu nit même bu dee xew la ak loo leen waayoo bu dee ay caaxaan dafay am nga ban parce que le fait nga fay ne mooy day baril mbooloo mi te day baril caaxaan bi da koy gën a dëgëral xam ngeen ne tey bu ma taxawul ci sama kanamu télé di seetaan match bi loolu li muy tekki mooy xam nga audience dañ koy xam buñ ko xamee maanaam man buñ ma ca boole li muy tekki mooy day tax kon euh, publicité yi après day gën a bëri. publicité yooyu ñooy dox doole sponsor yi et cetera te loolu mooy tax dégg nga gaa yi di wéq bal bi di ci topp mbir mi gën a xumb ak yecce aju yëpp nag di gën a xumb maanaam waaye loolu la ko waral mooy man mi toog ci télé bi di seetaan man mii maa indi loolu man maa tax mbir ma gën a siiw man maa tax mbir mi gën a bari yàlla na yàlla sàmm dégg nga ba mu fekkee kon mbooloo bu bari nee na mu gis mbooloo maanaam Eh, ala yaminihi ci ndeyjooram wa ala yasaarihi ak ci càmmooñam itam aswidatun mbooloo mu mbooloo mu bari mu ne iza nazara saa yu xoolee qibala yaminihi ci wàllu ndeyjooram daxeka day ree wa iza nazara saa yu xoolee qibala yasaarihi ci wàllu càmmooñam tamit bakaa day jooy fa qaala nee na ba mu ñëwee ba mu gisee nag fa qaala mu ne marhaban ay eh, waay ñu ngi lay tatagal bi nabi yow mi yenante as-salih bu sell bi wal ibn di doom tamit ak saalih bu sell bi yow doom ju baax ji yow yenent bu baax ba di doom ju baax ji maa ngi lay tatagal qultu nee na mani li jibril ne ne naa jibril asasaa man haada waaye kii ku mu doon qaala mu ne ko haada kii aadamu moom mooy moom aadama alayhi salaatu wassalaam mooy sa baay sa moom aadama alayhi salaatu wassalaam wa haadhihi al aswad mbooloo yi an yaminihi ci ndeyjooram wa shimaalihi ak càmmoñam nasamu ñoom ñooy ruuxu banihi doomam yi maanaam ruuxu doomam lañ jëmbal mooy nasam fa ahlul yamini ñi nekk ci ndeyjoor yi minhum ci ñoom ahlul jannati ñoy waa aljanna wal aswiratu mbooloo mi allati nga xam ne an shimal yi moo nekk ci càmmooñam ahlin naari ñoom ñoy waa sawara la ilaha illallah loolu moo tax fa iza nazara bu xoolee an yaminihi ci day jooram dahika day ree wa iza nazara su xoolee qibala shimalihi ci wàllu ci am mooñam moom bakaa mu jooy lii day tegtale beneen day tegtale ay mbir yu bari amaan na bu ñu ko jeexalee ñu ñu ñoom foofu beneen yoon insha allah njàngat yi lii dafa bokk ci li nga xamante ne moom lay jariñ maanaam moom lañ ciy jànge bu njëkk bi mooy ba mu yée ba ñu ah, Euh, maanaam ñu fekk ne maam Adama alayhi salaam kon moom mi ngi ci asamaan si njëkk si loolu lañ ciy jànge bu njëkk bi mooy maam Adama mi ngi ci asamaan si njëkk si am na ci yeneen i xadis euh, maanaam maam xam ngeen ne maam Adama dafa nekkoon nit koo xamante ne euh, sittuna ziraan la maanaam juróom benn fukki xasab la maanaam mooy à peu moom mooy li muy li muy li muy mu toll te malaaka yi buñ ko gisee dañu tiit jaaxle jommi ni mi yàlla nan la mun subhaanallah yàlla màgg. xoolal ni mu bindee mbindeef mu tuutee nii maanaam euh, ndax <laughs> euh, moo tax euh, bi ñu bi ñu gisee moom maam maam Adama mu ne waa àjjana nag noonu la ñuy toll noonu lañuy ñuy toll moom waaw beneen bi ci des moom mooy ne maam Adama alayhi salaam ba mu toogee ne ne maanaam ku magee la ku mag walla maanaam jëmm ju magee la woon am bëri bëri maanaam bëri xo bëri am. benn prestance bu mag bu mu doon dégager waaye su xoolee ci ndeyjoor maam dañ koo gis nag mu toog ci trône mu daa di xool bu xoolee ndeyjooram ree bu xoolee ci càmmoñam jooy loolu tamit dañ ci xamee ne maanaam nit ki bu gisee ay nit ñu baax tamit loolu da ko war a bégloo waaye bu gisee ñu bonit da ko war a naqari maanaam ngir nit moom maam aadama la war a kontaanle le ci ne moom ay bokkam moom ñoo xam ne ñoo bokk maam ñoo nar a ñoo nekk ci yoon wu baax wi mu war a kontaan ci loola te bu dul dara sax maanaam ñoom yàlla maanaam le fait que ñu ànd ak yàlla nde yàlla kontaan gi muy kontaan ci lu baax yeneen ci saa sax kontaan gi kontaan ci lu baax waaye maamam bi mu bokk bi mu ak ñoom moom moom Adama bu leen gisee day kontaan mu kontaan ci loola waaye bu gisee ci lu safaan baat mu daal di mu daal di mu daal koy naqari. waaye lu baax ak lu bon nit ki ne ci lu baax ak ki nekk lu bon amul dara lu mu lay yëngal moom loolu moom moom moom yàlla nañ ci beneen bi ci des moom mooy ne euh, nit bu la defee lu bon wala nit ki su nekkee ci yoon wu bon bul ñaanal ko yàlla gindi ko waaye bul ñaanal mu gën a enfoncé wu ci lu bon parce que soo ko ñaanalee mu gën a dugg ci lu bon en fait yow contre iblis nga nekk di defar parce que iblis moom li mu bëgg mooy moom mu dem sawara te yow loolu nga nekk di ko ko ñaanal. maanaam mooy yow léegi iblis bi nekkoon seen noonu yeen ñaar wëlbatiku na nekk xaritam ngir kii dem sawara war a moom maanaam ngir mu am li mu bëgg ci kii ñetteel bi ci def moom mooy maanaam beneen njàngat wi mooy ne euh, di tagg nit ci jëmmam maanaam fekk mu ne fi loola aayul su fekkente ne xam nañ ni amul dara lu mu lu bon lu muy def ci nit ki maanaam ndax lim ne ko bu baax yow day way way way yenente bu baax bi eh, tet ñu ngi lay tatagal yow yenente bu baax bi di doom ju baax bi maanaam loolu aayul su fekkente ne su fekkente ne leer na ne ne du ko indil fitna maanaam du du tax mu jàppee boppam maanaam mu mu walla maanaam mu yéem boppam naw boppam lool beneen bi ci def moom mooy tagg wi gën a rëy ci nit mooy ñun jàpp ne ci saalix la nit ku sell la ku baax la ndax maam aadama te mboolem yenent yi alayhi salaam ñi ñuy gis ñëpp sa annabi saalih lañ ko wax maanaam nit ku sell ki yenent bu sell bi ku baax ñenn ñi dañ naan wal ibnu saalih doom ju sell fi wala ñu ne al axu saalih mbokk mu sell fi waaye xam ngeen ni kon mooy ne bokk ci saalihoona yi ndekete lu màgg la moo tax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu gis nga gis nañ ko gisaat ko gisaat ko gis nañ bu baax ni mu mel yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne abdullahi rajulun salihun law kaana yusalli bil layl abdullahi ibnu umar rek ku baax la waay waaju maanaam yenente bi moo ko seede la saa sam ne rajulun baax la e, aka neexoon nag mu doon julli guddi <laughs> moo tax mu ne ko abdullah la takun ka fulaan kaana yusalli bil layli summa taraka eh abdullah bul ni diw waay kooku da daan julli guddi ba pare mu bàyyi ko <laughs> voilà kon loolu day wane euh, maanaam nekk nit ku sell ni mu garaawe moo tax wax nañ la ko sànq li Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i waxoon idha ra'ayta rajulan faatahu takbiratul ihram ma'a imamihi fanza' yadaka min salahiyatihi soo gisee benn waay ñëw moo tax nit ku baax ni diw nit ku baax ku sellal ak ah, jafe loolu ñun ñoo koy caaxaane mm-hmm. waaye ku xam li mi tek du ko foowe moo tax mu ne boo gisee nit kàbbaru armaar rëcc ko ak imaamam moom waxul la julli si wul de kàbbaru armaar moo ko rëcc bi mu ñëwee dafa tardé kàbbaru armaar bi rëcc ko roccil sa loxo ci ne kooku ku sellu la waaw waaju baax bu ko waxati mu mënta maandu daal noppil rek dégg nga ah, subhaanallah xoolal léegi ñun ñun ñun ku baax mooy baax diw di saan ku baax aka ñu see gaaw mais xam ngeen mbaax mbaax jafe na de mbaax mooy nit koo xamante ne ay waxam ay jëfum ay doxalinam yëpp dafa tegu ci ni ko yàlla bëgge looloy baax soo soo soo melut noonu rek duggagoo ci mbaax tekkiwul ne ku bon nga waaye yëggagoo ci mbaax nag beneen bi ci des moom mooy euh, nit ki bu am àndek ku ko gën a xam maanaam ci mbir xam ngeen yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy cosaanu moom xam moom mooy cosaanu xam-xamu Sayyidina Jibril alayhi salaam waaye nag yàlla da ko dafa dénk Sayyidina Jibril alayhi ngir mu won ko lii maanaam moom la yoona maanaam mooy ne ci moom la jóge ci cosaan waaye terewul na Jibril alayhi salaam war koo mën a tegtal ci lii te loolu loolu tey da nga koy xool ba tey ci wilaaya xam ngeen ni ci Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mooy mooy xaatimul awliya waaye teewul am na ku ko jàngal alxuraan ànd ak kooku ko jàngal alxuraan moom maanaam eh, secret yi xam-xam wilaaya yi ci moom la jóge dem ci pour pourtant dem ci moom te moom xamul woon moo ko sol loolu maanaam moom moo ko tëbb mbir mi mboolem wàllu yi mu dem jariñoo ci ñoom wër dem dem di wër di dem ànd ak loolu yëpp moom moo nekkoon ki nga xam ne ba ñu ba maam da ko dalee ci maam Adama ba kaw ñu wol buftu ba secret wilaya moom la jaare ànd ak loolu yëpp moom xamutoon loolu maanaam kon loolu telewul ne maanaam lool dañ ciy xamee rek ne maanaam maanaam nit ki mën naa nekk ci maqaama bu kawe ci wàllu yàlla bu ko yàlla dencal wala boo xamante ne teg na ko fa waaye xamagul dëgg-dëgg lan la wala boo mu am lu ko ca yàlla nëbb ngir ay xikma yu yàlla wane fii nag bokk na ci xikma yu yàlla wane ba tax sayyidina Jibril alayhi salaam fii yàlla di maanaam mu mu mën a mën a ci maam Adama sayyidina Jibril alayhi salaam di wax yeneen bi sallallahu di ko ko jàngal mooy nit ki xam ne nit ku nekk am na domaine bu nekk am na ñu ko moom am na ñu leen ko gën ñu ko war a mën a gën a xam segam yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy cosaanu xam-xam yi foo foñuwul ci Seydina Jibril alayhi salaam di ko jàngal wax te moom leeram ci moom la jóge waxuma la keneen kenn warul ëppale boppam keneen jàngal la ak tamit ne boo xamul dara nga laajte ah lii de xaw ma ko woon lii lu mu doon ci domaine bi nga xam ne mooy sa domaine bi nga gën a xam loolu day am li ma gën a xam bu ñëw tafeeg koo xamante ne moom doonte mën naa nekk sama ndongo sax koo xam ne man maa ko jàngal mu ñëw laaj ko waa lii moom man de lii xaw ma ko woon loolu war naa mën a ne lii musuma koo xam ah jërëjëf mu wax ma ah jërëjëf lii xaw ma ko woon maa ngi koy doog a xam tey laa koy doog a dégg maanaam loolu dafa bokk ci tegginu borom xam ak ki nga xam ne mooy sóobu ci yoonu yàlla loolu daa bokk ci teggin yi maanaam féeg mbir noonu mooy ne moom dafa rëy mooy dafa rëy. dégg nga beneen bi ci def moom mooy ne Seydina mam Adama alayhi salaam mboolem nit ñi ñu njëkk ñi ñu mujj ñi gis na gis na seen rox te xam na leen loolu mooy ne xam na leen te mi ngi gis fi ñu ne ndax dañuy dem nekk àjjana wala dañuy dem sawar waaye nu leen di gisee loolu tamit day tegtale ne. xaqaa'iq yi dañoo sax maanaam nit ki le fait que nañ ko ci xadiisu biir bi ah muxallaqatun wa ghayr baabu muxallaqatun wa boobu voilà mooy ne nit ki muy mujj loolu leer na ba noppi dogalu yàlla dogal na ko te du deñ waaye nag euh, euh, kon maanaam nga gis ne euh, am na yàlla mën naa may kenn mindeefam muy gis xaqaayiq yooyu te it yi dañoo sax xaqaayiq yi dañoo sax te yenent bi sallallahu alayhi wasallam gis na leen gis na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk gis na la mooy ne ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk bés booba gis gis na la sallallahu alayhi wasallam ndax moom moo ko nettali nee na man maa gis mbooloo yi ak mbooloo yee beneen bi ci des nag moom mooy ne ndegete àjjana ci ndeyjoor la ne sawara càmmoñ la ne te ci seen xaqiiqa nit ñi ci seen xaqiiqa ñi ngi àjjana wala ña nga sawara ca nañ xaq seen xaqiiqa léegi nag processus su zahir bi yëpp ngir mën a dem teeri ji ci xaqiiqa boobu la waaye xaqiiqa bi moom lu la lii xadis lii da koy wane xadis bi da koy wane beneen bi ci def mooy ne euh, léegi nag mooy teqantal bi am mooy ndax bu xoolee ci ndeyjooram naka ndax àjjana ndax sa sawara ndax ñoom ñoo tolloo niveau ci asamaan déedéet ndax àjjana xam nañ ni ci juróom-ñaar ci ginnaaw juróom-ñaareelu asamaan ca la ne ca ginnaaw sax sidra ndax daf ni euh, euh, inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa kon àjjana ca kaw la ne waaye nag safara ci suuf la ne mooy ay darakaat lañ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 Fatha oui. oui non non non non avant avant avant maanaam euh, mi xew borom xam-xam yi nag dañoo ndax juróom ndax euh, li nga xam ne moom amaat na mooy li gën a dëgër mooy ne fukkeelu at bi la am jàpp fukkeelu at bi benn ci la am ginnaaw gàddaay maanaam mooy à peu deux ans avant gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi waaw waaw waaw parce que ñoom ñaar ay ay ay kii ay cousin ak cousine lañ waaw mais dafa daan def mbokkam la kër la daan dem maanaam du ne mi Abu Talib voilà waaw bi mu nekkee xale sallallahu alayhi wasallam bi xam nga def dañ ko dénkaane woon voilà ci sayyid Halimatu Saadi radiyallahu anha moo ko daan nampal mais nag dañ ko faa dénkaane woon bàyyi ko fa léegi nag bi mu doon foofu fekk moo moom ay ay ay mbokki xale ñu dem masalan di raafi ba ñu demee ci àll bi ci la amee ñaari malaaka yu wàcc ñaari gaay yu wàcc xale yi gis nañ leen bi ñuy wàcc rek sol lu weex dañoo daw euh, xale yëpp ko daw mais yeneen bi sallallahu lañ dem jàpp ji ko daal di xar dënn bi